وصلي

دعاك wa sahbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa muwaffiqina mawlana abil abbas ahmad tijaani wa xulafaa'ihi muhtadin wa ahli tariqati faizin arrabihina amma ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la ko moom mooy yàqu en fait xilaaf zahab xeetu résumé wu téere boobu la maanaam daf ko résumé way ko am ay quelques informations yu mu jëlee ci yeneen quelques téere euh, yu mu ci yokk comme moom ci boppam ni mu ko waxee bi muy bind xilaaf zahab ci début bi maanaam bi mu koy introduire ci début bi am li ñuy wax tarjumaan bi wax na ci leeral na ci ne euh, téere bi moo wax dul la bi yàlla en fait léeg-léeg ma yokk ci yenn information yu jógee ci kitaabu charh moo charh bi nga xam ne mooy téere Mawaahibu Nadawiyya boobu moom Astaftan al-Qastallani bi nga xamante ne imam Az-Zarqaani moo ko bind rahimahullah maanaam information yi mu jële yokku ko ci wala euh, kitaabu Shifa euh, fi ta'riif huquuq al-Mustafa bu al-imaam al-Qaadi Iyaad ibn Muusaa rahimahullah wala euh, Siiratul Halabiyya bu Zayd al-Harbi ma am ay quelques informations yu mu ci jëlee léeg-léeg ma ko ci mais sinon pour la plupart du temps en tout cas li nga xam ne moom mooy statut téere bi ak li nga xam ne presque mooy totalité bi foofu laa ko foofu maanaam du may génn li nga xamante ne moom mooy yéex maanaam cosaanu livre bi ci boppam voilà li euh, euh, bu dee ci làkk yi nga xamante ne ñoom ñooy. Euh, muy difficile yi nekk ci arab soo demee ci lisaanul arab euh, manzour wala nga dem ci euh, qaamuus wala moom alfayrus abu abadi ak sharh bi nga xamante ne moom la ci di tudd taajul aruus boo ci demee mbooleem moo bu nekk ci xilaasu zafaf di ko fekk ci téere donc euh, pour mu pour nga mën a xam naka ngay delloo ak naka ngay mën a amee facilité wu am accès ci téere bi ndax téere dañ koy bind pour aussi nit ñi jàng ci voilà euh, ci euh, logique boobu ci la borom xam-xam di nekk borom xam-xam du nekk ci logique wu damay wax wala mu bind loo xamante ne gars yi ñu naan li may wax lan la non loolu borom xam-xam du nekk ci logique boobu abadan foo fekkee ku nekk ci logique boobu c'est parce que du borom xam-xam. maanaam ku réer la ku xamul dara maanaam un la en boo xam ne dafay bëgg di fooxal moroomi ignorant yi maanaam ku mel noonu ñaare mooy faral di doxale noonu <laughs> waaw léeg-léeg euh, euh, dañ ko daan gis la am benn prof boo xamante ne euh, day day day day day day aay maanaam day mën a jàngale ku mu jàngal nga am mais ay lot yu baax ñëpp di comprendre cours bi mais sauf que ci conscience su euh, élèves yi xam maanaam ignorant yi en fait maanaam ci dañuy jàpp ne élève boobu xëy na kii prof boobu des na xam prof bi gën a aay mooy nga xamante ne moom dañ koy fekk fii moom mënta jàngale lu nit xam kooku la jàpp ne non kii moom dafa aay bu la joxee devoir non xaar classe de zéro la ñuy am loolu li muy tegtale moom mooy ni prof bi aayul ndax profession ayoon xaaj xaaju classe bi bu ñu amee vingt ñi ci des am dix-neuf ñeneen ñi am dix-huit ñi ci des am quinze ba ci gën a gën a niil bu amee dix onze wala douze ñu ne ah prof bi ay na ndax li muy jàngale li ñuy xam nañ ko voilà maanaam borom xam-xam yi logique boobu la ñuy demee duñu demee abadan ci logique bu euh, li muy bind kenn du xam fu mu jógee ki nekk loolu waxu caaxaan la voilà ak euh, doxalinu caaxaan la te bokk na ci Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu li nga xam ne euh, lu remarquable la ci ay mbirum mooy honnêteté intellectuelle bu mag bi nga xam te ne moom lay am saa yuy bind dara wala mu wax voilà ak mais bu bu bu extraordinaire voilà euh, ba li nga xamante ne sax par exemple lu demee ne ci Kifaayatu soo koy lire da gis da ngay gis léeg-léeg mu nettali benn wax. ne téere sàngam laa ko gis mais ci biir wax ji mu am benn explication bu ci nekk mu ne explication bi di xamuma ndax ki ko moo ko wax wala ci téere bi mu ko toxale ci la ko wax ci ci la ci la wax yooyu nekkoon maanaam nga gis ne day day day sax reconnaître ne moom xamul ni ndax mbir mi ci téere original wala la nekkoon wala fi mu ko fii la nekk te lool noonu ñaare ñun suñ ko defee dañuy jàpp ne c'est parce que xamuñu dara li gis bëriwul et cetera alors que loolu mooy indiqué ni ku xam lu bëri la parce que ku xam lu bëri mooy def su gisee benn mbir mu ah lii kat ah am naa ci dugub maanaam moo ci am dugub kooku nag dundam moo ëpp doole certitude bu kurul kooku koo xamante ne su amee dugub ci dara day wax ne man am naa dugub ci lii. kooku moo ëpp du gëm boobu moo ëpp doole ñi nga xamante ne doo xam lu ñu du teg ñu du bi parce que lépp dañuy raafale rek <laughs> waaw dañuy raafale rek doo xam la nañu du teg ñu du euh, kon euh, buntu bi nga xamante ne day wax ci hijra maanaam gàddaay euh, dañ ko lëkkale al isra wal mi'raj Euh, ban rapport moo am entre euh, Isra wal xam ngeen ni terrain la kii bi tàllu la gàddaay ku ko xamul it xam ni coono yi dese ma maanaam jóg di kii gars yi la dàq ah, yéefir di la wër làqatu ci ay xur et cetera dégg nga sama lëmm nga nekk ko ci àll bi yéegu woo fu nga jëm ba pare di ñu dab la et ak yeneen ak yeneen euh, ba pare ak coono waral ko ak yeneen ak yeneen loolu ban rapport euh, loolu mënu fi indi ay tontu bokk na ci tontu yi nga xam ne. moo ci mën nekk mooy ne isra wal mi'raj borom subhaanahu wa taala daf ko def mu nekk tashrif euh, hijra mu nekk taklif isra wal mi'raj kooku teranga la koo xamante ne ak jëf ay wucc kenn du ne euh, euh, la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def ah yéen ñi nekk ci kenn ci dañ koy daal di waral ci kaw maanaam kenn du ko wax ndax teranga rek bu yàlla borom subhanahu wa taala dafa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy tegtale màggaayam fa moom waaw comme ni ko silagement di waxe rek asabiullahu tashrifan li mikratihi hatta raa ma raa min aayil jusum borom subhanahu da koo tub ci rañal nan ko ci guddi gi ngir màggal ngir ngir teral màggaayam bu kawe gi sallallahu alayhi wa ba nga xamante ne day daal di gis la mu gis ci ay kiimtaanam moom yàlla ak ay aayam yi nga xamante ne yu màgg yaa màgg nee na waaye amaa li nga xam ne moom mooy gis euh, hijra bi moom ñëpp daanaka ak façon moom loolu daal ci ñëw léegi incha allah ñaareel bi ci des mooy euh, bu ñu xoolee Isra wal Mi'raj da gis Al-Buraq ko boole noonu al ko boole noonu ñoo ko yóbbu euh, pourtant ak a koo soxla woon bi muy dem Madina te ñu koy wër di ko daaxee ak yooyu waaye kenn joxu ko al bi ba moom fas la wut te jaar ci yoon yéeféer yi topp eh, ñu daal comme daañu ci ñëw incha allah bu maanaam laka eh, lañ koy waxee eh, dañoo laaj bopp bi maanaam ne daal képp ku ko jàpp fekk mu ngi dund wala mu génn àdduna sa baax na moom nañ ko jàpp waaw ku ko indi moom ak Seydina Abu Bakar radiyallahu ñoom ñaar daal képp ku leen indi jox nañ la téeméeri gëléem yow moom am nga garanti te téeméeri gëléem alal alal bi bëree bëri na euh, bi ñu euh, xam nga loolu euh, mu daal di dëggoon tànk bi Makka beneen tànk bi ci des tegu Madina ci saa si noonu loolu xëy na. xëy na soxla nañ ko foofu ah situation yooyu rawatina ne su muccul diine ju du mucc su su muccul c'est fini waaye nag borom subhaanahu maanaam ngir ne ñaari maqaama yi duñu benn te ñaari maqaama la yoo xamante ne dañuy ànd ci nit ki nga xamante ne moom mooy nit maanaam kii soobu ci yoonu yàlla. ki nga xam ne maanaam léeg-léeg day nekk ci situation yoo xam ne yàlla da koy defal ay teraanga waaye day nekk tamit ci situation yoo xamante ne yàlla da koy teg nattu mu war a dund comme ñëpp voilà am jaar-jaar comme ñëpp waaw euh, loolu muy euh, beneen mbir bu ci bu ci nekk euh, mais amal na loolu la ñuy gis boroom xam-xam yi di ko faral di tudd ci euh, ne lii moo waral ñu leen di lëkkale lii moo waral ñu leen di lëkkale ak it euh, ginnaaw bi bi mu ginnaaw bi bi bi Isra wal Mi'raj amee euh, ci ginnaaw bi ci la hijra bi am waaye amal na am na beneen mbir mu lëkkaloo ñoom ñaar te moom mooy mais gàddaay bi aw xeetu suubu la ci yow ci sa bopp nit ku ne ci jëmmi boppam mu réaliser moom ci boppam isra am wala mu yaraatam maanaam mooy lan loolooy lan euh, dafa am xadis bu yeneen bi sallallahu alayhi wax ci te mu ngi ci sunan imam Abu Dawud ak sunan imam An-Nasa'i Euh, mu ngi ci musnad imam ahmad ibn hanbal rahmatullah al jamii bu sayyidina abdullah ibn xubshi ak sayyidina abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu taala anhuma ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo laaj ayul hijra afdal am gàddaay yëpp ban moo ci gën yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne euh, an tuhaajira maa kariha Allah ci beneen riwaaya mu ne an tuhaajira maa xarama Allah am na sax ci xadis saxiix bu imaam Buxaari bu imaam Muslim bu Seydina Anas radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wal hijratu man haajara maa nahaa Allah wal muhaajiru man haajara maa nahaa Allahu anhu fekk mu ne al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi wal muhaajiru man haajara maa nahaa Allahu anhu maanaam ah, xadiis yëpp même bi la yor daf piir maanaam nga xam ne dëgg-dëgg wommatu na piir mooy nga xam ne mboolem yeneen jullit ñi mucc nañ ci ay ayu làmminam ak ay loxoom waaye ah, ki gàddaay al muhaajir maanaam pire bi nga xam ne yegg na ci niveau gàddaay bi gën a kawe ci niveau gàddaay yi mooy ñi nga xamante ne dafay gàddaay jugi ci mbooleem li yàlla tere mbooleem li yàlla xaraamal mbooleem li nga xam ne moom la yàlla si bañ ko nga jugi gàddaay ci loolu dem loolu mooy jënd sa envol spirituel dem nga maanaam yaa ngi yow ci sa bopp sa benn méthode amaan na euh, ñaar yooyu maanaam euh, amaan na loolu mooy xëy na lien bi gën a dëgër ci euh, le fait que Isra wal di ànd ak hijra maanaam ak gàddaay te mooy ki nga xamante ne moom mooy kii gàddaay gàddaay dafa bëri ay façon bu ñu xoolee bokk na ci gàddaay yi ñu njëkk a gàddaay boo xoolee maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam waaw comme li ma inni zaahibun ila rabbi sayyidi man de danaa dem sama borom subhaanahu wa taala moom dana ma gindi ak na fa amana lahu luutun fa qaala inni muhaajirun ila rabbi euh, yéen yàlla Luut alayhi salaam moo ko gëm parce que dafa weddi woon yeneen yàlla ne yéen seen mboolem yàlla yi ngeen di jaamu baaxul weddi naa ko ci tënk rek mu ne euh, gannaaw ga yent yàlla Luut moo ko gëm alayhi mu teg ci ne man de maa ngi dem gàddaay yi jëm borom subhaanahu wa taala maanaam kon bàyyi naa mboolem lu wuuteeg ak yàlla bàyyi naa ko dem naa ci yàlla. fii nag yaa ngi jàpp ne gàddaay mooy da ngay jóge benn dem ci beneen dëkk loolu day am day am exigence yu koy waral léeg-léeg mu am exigence yu yu tax ñuy mën di jóge ci benn dëkk dem ci beneen dëkk te d'ailleurs gàddaay yi ay façon la am na gàddaay yi nga xamante ne moom moo jëkkoon am ndax xam ngeen ni gàddaay yi ñuy jóge Makka dem Madinatul Munawwara alayhi salaam ah Sakra am na salaam boobu gàddaay. am na gàddaay ñaari gàddaay yu ko jiitu woon ci dundu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy gàddaayu xabasa bi ñu demoon Abyssinie Éthiopie mais gàddaay googu du woon rek ngir rawale diine kese loolu rek du woon loolu mais ngir rawale bakkan yi la woon euh, liy wane ne nag du woon ngir rawale diine ji mooy ne ñi ña ñi nii woon doole dëgg ñoo ñoo demoon boo xoolee ñi demoon daanaka ñu ngi woon doole ca ñi nga xam ne ñoom amoon nañ doole wala ci euh, euh, am nañ ku te kenn du leen fa euh, musibaal kenn du leen na ay am na ñoo xam ne dañuy gàddaay biir dañoo bëgg a jugee. Euh, réew sàngam dem réew sàngam diir seen bakkan lañ ko ko mucc loolu benn xeetu gàddaay la am na beneen xeetu gàddaay boo xamante ne moom mooy gàddaay ngir dem wuti ci alal boobu mooy la muy immigré loolu mooy baatu haajara hijra mooy immigré Euh, c'est vrai que buñ ko firee hégire daan ne hégire mais hégire baatu arab lañ hijra moom lañ moom lañ tubaabal rek wax koy hégire mais soo waxee baatu euh, moo moo tax la muhajiruna yi mooy les immigrés al ansar mooy les auxiliaires secoureurs voilà mais euh, bu ñu waxee hégire Euh, du ne baat bi lañu euh, la ñuy discuter mais maanaam utiliser ko parfois moom noonu kese bàyyi ko day tax ñu bari foog ne xëy na waxuñu ñoom maanaam et que baat la xamante ne ab événement historique la xew et c'est fini jeex na ngeen moo tax l'hégire nangul mais baatu hégire baatu arab la dañ koo tubaabal waaw dañ ko francisé euh, léegi gàddaay bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def jóge Màkka dem Madina ak saxaabaam yi radiyallahu anhum boobu moom pour rawalee seen diine la ndax boo leen ña fa moo xam ñu am alal lañu wala ñu amul alal ñi am ku leen jàppale amuñu ku leen jàppale ña ñun ñëpp ñëpp dañoo dem parce que dafa amoon benn cause kese mooy Makka ci boppam a doxal woon a ne julli doo julli rek mënu ko woon a def xanaa nga nekk di laqatu laqatu yu metti te bis bu ñu la gisee daaj la musiba euh, gàddaay bi nga xamante ne moom la nit ki di gàddaay ngir wuti ci alal te mooy mooy émigré émigration boobu euh, émigration euh, économique comme ni ko gars boobu am na am na émigration maanaam gàddaay boo xam ne moom matrimonial la maanaam day am soxna soo bëgg réew sàngam mu jaral la nga jóge dëkk ba mu dëkkoon dem fekk ci ko fa mu dëkk nga dem nekk ak moom foofee boobu itam xeetu gàddaay la ndax bu doon pantere bi dañ naan ndaw si daal sëy si waaye bu dee li dëkk mooy moom dangaa gàddaay <laughs> du dëgg Euh, moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la wax ci hadith Seydina Umar ibn Khattab bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu naan innamal a'malu binniyyati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atan yatazawwajuha fasahidahu ila ma hajara ilayhi waaw ah. euh, muy ab xadis bu siiw euh, mu ngi ci téere euh, sunna yëpp daanaka saxex yi ak sunan yi voilà ak ci du masaani yu bari ci masaani yi ñu ngi jotaam euh, léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jëf mm, ci ci yéene rek la aju te lépp ku nekk la nga yéene doomu ngay am képp nag koo xamante ne dangaa gàddaay gëm ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ne si jëmmi gàddaay boobu fa mu lay teerale rek mooy ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon képp koo xam ne da ngaa sol sa tànk sa sa sa say dàll jël say tànk di dox ne man ci yàlla laa jëm ak ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuñu localité. amul localité comme li imam Al-Rifaa'i radiyallahu anhu li ko dalal bi mu ñëwee ci xaw kanamu xabru Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, jooy ne daf bëgg gis rek lañ mos lañ ma maa ngi fii fii rek laa ne moom toog. mais soo jàppee ni fépp foo dem maa nga fa ak yow demal fu la neex ci maa ngi yow mu jël ay daalam dem maanaam yàlla ak yeneen ci saa ñoom amuñu localité lool loolu yaakaar naa ni jamono ñu koy développé di di gën a guddal temps mais euh, kon mais am na luy tax présence bi tax ñuy wax am. mooy li mu bëgg li ñu bëgg li ñuy bañ li ñuy digle li ñuy tere de telle sorte que li yàlla bëgg di ko digle nga jiw teg sa tànk ci loolu gars yi kontaan lañ wala kontaan ñu après ñoom ñu lijjanti ko voilà mais euh, yow nga li yàlla bëgg loolu lay def te yenn saa soxna boobu man loolu lay defar te li ñu bañ ngeen kontaan ak ngeen bañ a kontaan moo ci am du ma ko def waaw waaw raisonnement bi loolu la war a doon te gàddaay boobu mooy gàddaay bi gën a màgg ci te mooy bi gën a efficace ci te lu ëpp ci ñun moo ñu gën a concerné moo ñu gën mais am na yu nekk ci wetam te moom mooy masalan euh, te loolu mooy képp ku bëgg soobu ci yoonu yàlla képp ku bëgg sa sa jub dem ci yàlla wir loolu moom mooy li nga xam man te ñàkk première chose mooy sax mbooleem liste d'amis yi fréquentation yi da koy annuler maanaam liste bi ngay effacer bu doon def dañ ko enregistré ci benn liste téléphone da nga koy annuler lépp après ngay xoolaat oh, voilà léegi kii moom léegi nga xoolaat ndax mën ngaa récupérer ñaan nga mën a récupérer ñi ci des ñëpp c'est sûr ñoo pare nga ci mais pour l'éternité ba keroog xanaa ñuy dellu si ci ñi lii lii yàlla bëgg maanaam ku la naara kenn du la tardé daal ala ku ne àll waaw euh, parce du nangu nit ci di bokkaale ak moom nga bokk moom du nangu nga naan euh, c'est vrai que yàlla dinañ dem ci yàlla mais nag mais aussi non yàlla du nangu mais aussi déedéet nekk moom voilà soo ci bëggee boole ay oui mais xam nga en fait rek mu ne baax soxlawul voilà parce que moom moo ko loolu ku ci gën allah laa yaghfiru an yushraka bi yàlla lu buggul yàlla lu jigale ku ko bokkaale ak moom maanaam bokkaale boobu bokkaale dafa ay niveau c'est vrai maanaam loolu tax ñu naan saa yi dem sawara parce que Euh, am na keneen ku muy ànd kenn non maanaam euh, ci niveau boobu duñ ci wax waxi dem sabara ñàkk sabara mais ci niveau boobu dinañ ci wax quand même euh, ndax yàlla dana nangu accueillir la ci xadaram waaw wala déet parce que xadara yàlla yàlla du ci nangu ludul ludul koo xamante ne xolam siw bi képp kenn ku dul moom te loolu mooy moo tax xoolal maam Ibrahima alayhi salaam muy xaritu yàlla bi ak yenn ci àll bi ko gëm loolu lañ waxoon. inni muhaajirun ila rabbi yenn ci àll bi maanaam inni haajirun inni zaahibun ila rabbi sayahdin waaw. rabbi habli min as-salihin man maa ngi nii damay dem sama borom subhanahu wa ta'ala xew sa la maa jimbi maanaam denc di mu jimbi yàlla may ma maanaam may ma ñu sell lañu ci ñu sell waaw bi mu amee njabootam loolu la def xam ngeen Makka fi mu nekkoon Makka avant ak léegi du benn d'ailleurs bi fa yem ci bi dëkk ak léegi rek dootul benn mais boobu fay nekk moom maam Ibrahima salaam Makka àll la te foofu la indi njabootam mu ne rabbana inni askantu durriyati bi waadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram lu tax rabbana li yuqimu salaah allah allahu akbar dégg lu wax rabbana li yuqimu sala yàlla yàlla yow suñu borom man de sama njaboot dëkkal naa leen ci suuf soo xamante ne am mbay amu fa xam nga awul boo xamante ne désert kese amul mbay nga dem yóbbu fa sa njaboot teg ne yàlla fii laa leen dëkkal lu tax parce que fii la sa wetu néeg la sa néeg moo fi nekk yàlla pour yàlla xanaa pour ñuy julli pour ñuy mën di taxawal julli lii mooy raison bi lii rek moo tax ma jël leen yenn dëkk yëpp indi leen fii ci sa wetu néeg bi te amul dara xeetu tawakkul boobu xeetu wéeru wéeru ci yàlla boobu xeetu jox sa bopp yàlla boobu kii kay yelloo na moos yàlla def ko xaritam yelloo na moos yàlla def ko xaritam mais xadis bi ne képp koo xam ne nag sa gàddaay euh, pour nga pour alal jooy wuti la wala jigéen yooyu takki na xam ne sa gàddaay de ca tax a jóg rek tax maanaam gis nga fi mu toll yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nit sax di wax naan na nga xam ne sax gàddaay pour alal ji la xam bi mu ne boo demee képp koo xam te ne jug sa gàddaay dafa jug ngir dem ci yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xamal ne fañ lay téere nga ne mooy yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ok kon tuddaat na yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yow loolu dama tuddaan leen waaye ba mu tuddee alal ji wala jigéen dañuy takki euh, attention tegtalewul mi nga daa ngir wut alal wala ngir takki jigéen daa xaaral déedéet wuti alal daga wuti jigéen ñoo takki daga waaye la loolu rekk taxi jóg bul ci leneen soo ko amee xayru soo ko amul it nga xam ni perte nga parce que ñaari possibilité rek am mooy li nga doon wuti am nga ko wala boo dee am nga alhamdulilah boo ko amul moom moom xamal ni fi àdduna fii ci àdduna moom loo fi amul xamal ni perte nga lépp fii lay loolu mooy gàddaay loolu moo tax li ëpp doole nag mooy gàddaay jëm ci yàlla parce que mooy li nga xamante ne kenn du ko am yàlla mooy gis nga yàlla c'est que yàlla dafa yéeme balaa ngay yegg si ci moom dina la tegi natt nag parce que xam ngeen ni maam Ibrahima sasam li mu def noonu bu leen jàpp yow mën a ah, non d'ailleurs sax jarul wax parce que ñun ñëpp xam nañ ko koo ci ne saa yi fi mu doon julli yi julli saa yi fexeel muy julli nangam moom li muy njëkk a xalaat gis nga même waxuma la ay li muy liggéeyee lu muy ciy déedéet mais bu la ay tukki doomu te loolu lu garaaw garaaw te daanaka daf maanaam maanaam léegi dafa nekk amul ba wax maanaam daanaka ñëpp la ñëpp la dal maanaam tukki yi ñoom dañuy jël billet bi ba pare billet train wala billet avion. jël ba pare ba kale lépp après nag ñu ñëw naan la waaw mais man sama tane sama avion heure sangam lay décoller heure sangam lay arrivé bon je me suis rendu compte que heure julli yi après naka lay def maanaam yow ba ngay jënd bii xalaatoo ba na ngay jullee li nga bàyyi ba jënd bii ba pare. ba daj leen lépp ba nga xam ne leer na léegi moom mënatoo ko annulé léegi nga ñëw man di ma wax naan ma ana naka laay def yow ba ba ba man yow ba si julli yi nga bàyyi ma maanaam en gros te leen sax dañ la koy waxee loo xam ne li ñu bëgg mooy non finalement ay maanaam dañ la koy waxee loo xam ne maanaam li ñu bëgg rek mooy euh, nga c'est-à-dire la ñu wut quoi pour. pour euh, julli gi daal nan ko woyofal daal bu ko kenn voilà boobu noonu nan ko woyofal <laughs> borom subhaanahu wa taala bi mu naan fa in xiftum farijaalan aw rukbaanan non yaakaar naa ak salaatul musaayafa loolu moom moom bañ ko xamee dañu war a xam ne loolu duñ ko woyofal borom bi daal su fekkente ne da ngeen nekk ci situation d'insécurité même boo leen dee taw di julli di dox di julli wala ngeen war di julli na ko def amul situation booy nekk ci kaw suuf julli wàcc la amul ah loolu daa war a leer ci mboolem bopp yi amul situation bu nit ki nekk ci kaw suuf xel mi ànd ak moom julli wàcc ko loolu existé loolu amul. maanaam julli wàcc ko ay xaar naa xaar ba yéegi gër gër même bu dee waxtu bi di génn ma fay samay boobu julli loolu amul de amul benn situation nag loolu amul fenn c'est comme ki nga xamante ne xaar nañ nañ nañ nañ xalaat tuuti rek ci situation bi ñu xool ba xam am na beneen situation bu ñuy mën a loolu situation ki nga xam ne day xeex daa nekk ci toolu xare yi muy xeex ak noonam jël jaas fekk ñooñu sax dañ naan leen rang leen ngeen julli julli mbooloo moo xam ne day am ñuy garde après ñenn ñi ñëw ci imam bi ñenn ñenn ñi dem continuer di xeex ñenn ñi ñëw fekk ci imam bi ci yeneen ñaari rakkaay ci dem ngeen foog ne dinañ la wax way non man xam nga sama emploi du temps bi dafa chargé que lay wax ne la pour julli yow est-ce ki nga xamante dañ ni même buy xeex yor jaasi ak noon bi mu leer ko ni fii ba ba pare julli bi day romb maanaam ba ba muy kii commencé nag julli bu tàmm sax mi ngi ak noon bi ñu ngi yor jaasi kii ngi yor jaasi ñuy dóorante muy fenn ah du dëgg ñu gis jant bi mu yegg fii xam naa ne fii balaa xeetu bee jeex jant bi dina fi dugg kon mooy tax sànq bi dana romb. c'est kooku lañu mayul ne ko bul dul nga bañ a julli ba xeex bi jeex c'est kooku lañ ko mayul loolu la tuddee salaatul musaayafa maanaam da ngay jël jaasi même maanaam li nga mën a wax li nga mën a wax da koy wax mouvement yi nga mënta def yi nga mën a def ngay def yi nga mënul def. nga junj ko ci sam xel wala ci benn mouvement bu koy tegtal mais sinon da ngay julli man amul ci benn situation buñ lay teg ni la saa yow fi mu toll comme situation bi na nii xaaral ba nangam day doog a julli loolu existé wu loolu maanaam daa war a leer après nag benn affaire am na souvent. fi problème bi di nekk mooy ana kon nan lay def euh, gis nga sidit bi nekk ci bopp bi noonu bi noonu bi bi nga xamante ne ci la xelom aw ma nu may def ba julli maanaam foofu mu ne da koy def ablation dagg boo ko daggee wallaahi di nga am di nga xam nooy jullee boo ko daggee di xam nooy jullee boo bëggoon a dem wala da ngay dem wala alors euh, xeexu gàddaay yi loolu maam Ibrahima alayhi salaam euh, jàngal nañu gàddaay boobu euh, léegi. ñu ñëw ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ndax bi mu jugee sallallahu alayhi wa sallam bi mu jugee rañal bi ba dellu ci si kër mu ne wa jiima ashrata aaman fii Quraysh shaqawa munaadiyan qawmahu wal qawmu fil haram wajiba ashara daan nañ jëfandikoo ci classe la bi lu bëri ay rumus maanaam ay junj ci ay euh, xaraf ngir tegtale ay ngir tegtale ay nombre euh, mu ne wa jiima ñett asharta ak fukk maanaam muy fukk ak ñett aaman ci ay weer ci ay at maanaam bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi ko borom subhanahu wa joxee risaala bi maanaam mooy quarante ans bi mu ne quarante ans moomu treize ans après nee na fii Quraysh ca Quraysh sawaa ma nga fay sax mun naa déen di ak yi woo kaw nga ko ay nitam ñu ngi nit ñi maanaam euh, yenn yi ci secret la woon ñetti at yu ci secret la woon ginnaaw gi ci la commencé woote ci kaw waaye muy woote xaw ma woo nit ñi ñoom fi xaaral ni ña nga teg xañoon ñoom foo leen fekk ñi ngi lànk bañ nañ nee du ñu wuyu loolu bu dee am na lu ñu cay jàngi tës néew mooy Euh, nit ki moom dëgg ji na ko wax rek voilà comme ni ñu doon wax sànq ànd nañ ci ànduñu ci après ñoom dinañ kontaan wala dañuy mer wala dañuy kaas wala leneen li yàlla wax ne na ko jotale li yàlla ne nañ ko jotale jotaleen message yu yàlla jottaleel message yonent bi sallallahu alayhi te xam ni loolu rek moo la war amul leneen afatukrihu naasa hatta yakunu mu'minin segam yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla waxoon xanaa dafa ne da nga mën forcer nit ñi ba ñu gëm loolu mais am na par contre loo xam nga wax mbir mi nekk bañ koo rax voilà bul ko jàpp bul def dara waxal mbir mu nekk parce que euh, loo ci rax euh, am na benn feebar boo xamante ne dal nañu presque maanaam lañ dara sax majorité léegi ñuy wax ba ci ñuy wax ci diine dal na leen feebar bu méttee méttee méttee la yàlla nañ ci àll musal mooy jàpp ñu jàpp ne ñuy wax ci diine dañoo war a conformé wu ak idées yi moderne yi lu tax lu tax mu garaw mooy day mooy mentalité yi dañuy évoluer c'est-à-dire nit ñi euh, dëkk maanaam jamono ju ne ak localité bu ne époque bu ne ak bu ne classe dominante bi nga xam ne ñoo alal ñoo ëpp doole seen classe sociale mu gën a kawe ñooñu dañuy am nu ñuy gisi adduna bi am ay idées yu ñu yor ay yu ñu yor bëgg muy jàll souvent ñooñu ñooy dominer cest à ñooñu la ñëpp di maanaam idées yooyu ñooy nekk à la mode boo xamante ne tey fi mu toll imaginer bu fekkente ne yow si biir bi ñu koy aj rek mooy jamono jii nangam nangam bi la ñuy xalaatee xam nga euh, xel mi dafa ànd ak jamono dafa lii maanaam liy jéem a aaral mais léegi nañu xool suñ demee dans dix ans affaire yi soppeeku beneen idéologie développé beneen xeetu gis-gis développé wu gis nañ ko am na ay jamono bu ñu seetloo bu yàggul dara bon xëy na ñun ñu mujj gane àdduna rek xaw am na ñu ci fekkee gas néew cigarette bi ñu nekkee gore da ngay gis ay di mu commencé woon nekk lu moderne d'ailleurs sax boo xamee nekk benn intellectuel bu vrai fokk nga yor sa mbir yi di di di di di di di di di di di di mais léegi mais koy tere espace public yi parce que gis nañ ni nekkee problème nga gis ñu bari ñoo xamante ne avant dañ daan am complexe wax ne cigarette si quoi dañ ko si fekkee naa ko li may wax nii fekkee naa ko loolu ma yàggul. Euh, et léegi ñoom ñépp ñu ngi conformé wu ci ne ah non finalement dafa lu tax dafa xaram parce que tubaab bi léegi commencé na ko téléphoné mais mi ngi def ay publicité dans le fumier ngi def ay kii maanaam parce que tubaab bi léegi wax na lii léegi kon baax baaxatul mais ba ko tubaab bi waxagul baaxoon na loolu lay tekki. voilà ba ba 1989 fii euh, góor jigéen ñi dañ leen doon fichier loolu nga yàggul 89 ñu bari ci ñun fii nii moom ci kaw foofu yàggul dara mais léegi fi mu toll waxuma la fichier mais ku leen xool am problème pa yow bu wax booy wax bi musiba dina dal yow xool rek bu la néewul boobu lañ lay tere léegi imaginer koo xamante ne moo ni mu nar doxale addunaam yëpp mooy ak diineem mooy euh, di di évoluer di di di réagir di waxtaan di kii selon modernité selon idéologie selon maanaam la la la la la la la classe sociale Euh, dominante ni ñuy xalaate ce qui veut dire que kooku du stable non seulement du stable mais kooku du daj dëgg parce que dëgg dafa taxaw stable dëgg këcc dëgg dëgg dëgg loolu foo ko dajee xam ne lii mooy dëgg léeg ay caaxaan la lu mu nuru rafet am comique la voilà kon euh, moo tax yàlla saa salaam bi mu toogee fukki at ak ñett te te dëgg moom lenn la mooy lii yàlla wax lii yàlla saa salaam jàngale leneen lu dul lii moo gën a wuute lu dul lii nag laa wax moo gën a naa am euh, léeg nag am ñoo xam ne dañuy jàpp euh, euh, ma ne mën nañoo xalaat ah waaye <laughs> kon xam na ni wax que ab xadis bu contraire ak eh, formule mathématique yi ñu jëfandikoo wala technologie bi ñu jëfandikoo ngir defar portable mënoo maa wax xadis bu contraire la loolu wala aaya alxuraan bu contraire la mënoo ma ko wax kon maanaam lu eh, mu ne kon dafa toog fukki at ak ñett yenn saa salaam nekk mi ñu bañ def na lu ne xam nga ah suñu góor na Taif ah daj na fa lan fa daj euh, dégg naa sànq waykat yi di ko waye waaw ak ak yeneen ak yeneen waaye laajte na ko moom yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam Mustafa lakinnahu muttasimum yarju min allahi awnan ghayra muttasimin lakinnahu waaye moom yenente bi de sallallahu alayhi wasallam lam yazal mustoon a dañ dañu toog yàq fuu di topp mawaasimum seen bëri yu mag yi mooy okaas ah, ma jëm na lu majaas ah, ak suñu mawaasimul xaj yi maanaam taasu jamono xaj yi mu am na ñu tudd sax mooy fowaar yi fowaar yu yi yéen tamit sallallahu alayhi wasallam wala lii ñuy wax dëppoo jamono maanaam xam na ni fa mu ne place ba mu ne bu toogoon ci biir këram rek yor deram ak kuréel di julli naan grawul man gars yi bañ nañ mais moom après grawul quoi seen problème la man naa jaamu sama yàlla parce que xam nga jaamu yàlla quoi mais nit ñi après dañ lay tardeel toog. mais ñoom ñii tey doon ñoo nekk jullit da ah. mais mos naa dégg benn nettali Oustaz Barham Diop rahmahullah nettali bu bu ma marqué la en fait dafa ne dafa mës a dem aj Makka euh, benn boy américain ñëw ne leen mais yéen euh, ay jullit ngeen depuis kañ ñu ne ko depuis toujours rek bon ñun dañuy ñun depuis toujours dañ gane àdduna sax dañ ko jullit mu leen ne est-ce lii ma xam tey ba nekk jullit tey lii ma xam nii yéen xamoon ngeen ko il y a deux ans ñu ne waaw mu ne leen kon sama maam bi génn àdduna daaw yàlla dina leen laaj lu tax ne ko jullit parce que ñun américains yi fexe nañ ko Coca-Cola pourtant ak ni mu ni solo ci kanamu l'islam coca fexe nañ ba def publicité bi ba àdduna bi yépp xam ko di ko jënd di ko naan yéen l'islam ak ni mu amee valeur doo leen ko publicité ba ñépp xam ko di ko jëfandikoo voilà léegi gars yi façon jullit bi ñu ne li gën a garaaw subhaanallah mooy dañuy sax ragal nit ñi xam ne ñoo ay jullit lañ bon moom moom moom yaakaar naa crise identitaire doonu ko garaaw maanaam mooy nit ki identité boppam maanaam xam nga maanaam dañu mel ne rek maanaam may may may may ñoo xam ne kooku la nit ku ñuul laa Sénégal laa juddoo maanaam. xam nga loolu xam nga daanaka jarul ragal voilà même ci ginnaawu téléphone même ci ginnaawu téléphone def ragal parce que sama identité la man nii laa mel la ah. dama ñuul la ah. du soppeeku loolu yàlla nii la ma bindee imagine li gën a tedd bi ci man te mooy l'islam parce que loolu parce que lii du dara der bu kii dafa ñuul kii dafa xees euh, kii. gudd la yor kii boobu nga la et cetera loolu tiw dara euh, euh, loolu du du voilà mooy ñoom asiatique yi ni ñu voilà loolu du dara loolu loolu kii la du borom subhanahu mooy li borom la sibratullah wa man ahsanu min allahi sibratan li qawmin yu'minun loolu cuub la bu yàlla def ci nit ñi kenn ku ci nekk am lu la yàlla cuubi am lu la yàlla melloo comme li wax li tax aarafu pour ngeen xamante ne taxul kenn njëkk kenn taxul kenn ëpp doole kenn taxul kenn raw kenn taxul kenn maanaam loolu mais mais awaam yi mais te loolu beneen gravité la mooy awaam yi maanaam awaam yi mooy le mooy le commun quoi mooy ñi nga xam ne moom jotuñoo jàng jotuñu sóobu yoo yàlla jotuñoo def dara maanaam dañoo bokk rek ci ci ci ñoom c'est normal que ku ci ñoom ñuy faral di appesantir ci kii nit ku ñuul la kii ab tubaab la kii ab naar la kii chinois ñoom c'est normal lu tax parce que kiiraay bi moo tax maanaam ñoom bu ñu xool en fait mënuñoo analyser lu ëpp comme ni tubaab bi wax maanaam kii mënta gis lu gën a sori catu parce que koo xamante ne la soobul jàngul def dara jiwul te xam soobul mais même milieu intellectuel euh, laïque bi milieu intellectuel laïque bi boo demee ci grande université yi ci grande institut yi milieu scientifique yu kawe yi wala ci yenn philosophe yu kawe yi littéraire yu mag yi et cetera même ñooñu dañuy dépasser niveau wu di xool naan kii ku ñuul la kii naar la kii tubaab la mais loolu dañ koy dépasser bokkul c'est ñoom nit ki lañ xam imagine li li gën a garaaw mooy ñi nga xam ne ñooy wax ci turu diine ñoom ñooy nekk di classifier nit ñi par seen origine raciale par seen origine ethnique et cetera maanaam te loolu moo garaaw maanaam loolu li muy tekki loolu maa la ko wax nag koo gis muy raisonné noonu jàppal ne mahjub bu nganda boobu mahjub mooy ku ñu yiir mooy koo xamante ne soo boobu maanaam ci wàllu yàlla yàlla ubbilee ko ko buntu muy muy war a yegg moom maanaam maanaam ku ñu yiir dëkk mooy boobu koo xamante ne dañ koo yiir maanaam voile bu mag a mag a mag a mag a mag lañ teg ci kaw ci kanamam mooy tax du ko gis moom bu xoolee li muy njëkk gis parce que loolu mooy kiiraay kiiraay rideau bu ñu ko tegee fii voile mooy tax ba doo gis nekk ci ginnaawam te boo bu sama xel yaatuwul da ngay foog ne mbir yëpp fii day foog ne àdduna bi yëpp ni néegu yaayam rek la tollu mais bu commencé génn bi bi ci gis ne nekk gën naa yaatu lii àdduna gën naa yaatu lii parce que bi mu nekkee ci biir yàlla foofu daa tuuti dafa réewul ci moom parce que doyoon na ko mais bi mu génn parce que lu tax parce que biir bi ni mu tolloon ak fii place bi maanaam néeg bi nu mu ngandee non fii ngand na mais bu génn nii néegu yaayam gis ëtt bi mais kër gi day gën a mais adduna bi loolu mais li gën a yéeme mooy day dal day dal ñi nga xam ne pourtant xaw nañ dem nañ ba nekk ay mag mais xëy na yi seenu yeewu moo des seenu jàng wala seenu yeewu ci yenn yi moo des même ñooñu da leen di dal da gis dañuy nekk ci dëkk bu tuuti yoo xam ne matul sax deux cent euh, deux cent mille kilomètres carrés dëkk bu ndaw a ndaw jàpp ne àdduna yëpp foofu la yem pour ñoom ñi gën ñëpp foofu lañ dëkk pour ñoom ñi dàq compétit foofu lañ dëkk souvent loolu la ñuy faral di wax bu yàlla baax na mais vraiment yàlla baax na ba ay c'est c'est pas pour pour pour wax leen euh, li may wax ne wax baax na mais exemple. que ay euh, du monde coupe d'Afrique euh, jeux olympiques yooyu existé nañ parce que suñu existé wul woon mais gars dañuy foog ne ñoo dàq football ci àdduna bi et que ñoo dàq sport ci àdduna bi et ku am jot ne ñoom mës a ci kaw foofu te d'ailleurs terewul mësuñoo gañe dara mais terewul foo leen fekk ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi bàqu ba parlement sax léeg-léeg te li gën a garaaw mooy dañuy amnésique amnésique mooy di di gaaw fàtte lu jege loolu bokk na ci li gën a garaaw mooy boobu bu mel mooy dañuy gaaw fàtte lu jege léeg-léeg suuf Sénégal naa nga woo fii ay du fi am mais fàttewuñ ne ñun il y a un siècle yaa ngi ko dégg mais ñun ci Sénégal ci guerre lañ dëkkoon di ngi doon reyante yaa ngi doon ma ko doon buur yi di daw mais loolu mais yàquwul dara dara dara dara c'est comme si nañuy jël histoire ak ni mu yàggi xam nga histoire histoire on s'entend quand même histoire c'est des millénaires nga résumé ko ci cinquante ans yu mujj yi ba pare jàpp ne ñun dëkk bii moom lii rek dafa mën a am leneen mënu fee am lii am ci cinquante ans yi mais yeneen cinquante ans yu ko jiitu la noo koy def cinquante ans yi jiitu cinquante ans yooyu lan nga koy def nan moo oh. wax loolu mooy voile maanaam mooy miir buy dox taxaw sa diggante ak gis dëgg gi gis réalité réalité bi mooy euh, nit li ñuy gënee moroomam ragal yàlla la loolu mooy réalité bi réalité bi mooy différence amul entre peuple lu dul su fekkente ne nangu nañu topp yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi loolu mooy réalité bi yéen ci sallallahu alayhi wa <coughs> nekkul woon ci toog ci biir néegam rek di si kanam ak naan waaw di di di di di. di di tudd secret yi gën a mag naan waaw man secret yi yor naa ko man de façon adduna bi maa koy gérer sama rox sama sama maqaama toll na place sangam déedéet dafa génn confronté wu ak réalité bi génn ci biir nit ñi di dem na boo waaye moom yenn saa sam lam yasal musul day yàq fu di topp mawaasi ma mu seen bëri bu daje yu mag lu tax yarju ndax doon yaakaar minallahi ci tukki lu tukkee ci yàlla awnan ak ndimbal ghayra muttasim boo mën di am benn yokk bu ci am xam nga dafa am euh, jamono ju ne nag dafa am ay mawaasim foire yi xam nga moom dana dem ci foire parce que nit ñi dafa daan jóge di jóge fu ne ci bi ni ñëw Euh, mu daan xaar bu ak jotee mu dem di di di di daje gaa yi kat moo mën a euh, kat kat rek moo mën a diglu ma wax xoox mu mu dig mu dig waxu yàlla mu dig di kàddu mu topp li ma ngir ma mën a taxawal diine ji mission bi ma yàlla jox mën koo wéyal kan moo mën a def loolu loolu la wër di ko natt jamono ji nag euh, xam nga rek nga gis euh, c'est que c'est dommage que parfois nitu daara yi euh, ñooy mujjee yeewu ci yenn yi c'est très dommage loolu borom xam-xamu njëkk meluñu woon noonu loolu lu bees la mais borom xam-xamu njëkk meluñu woon noonu ah. dañ daan yeewu Seydi Hadji Malick bii ñuy waxtaanee téeram radiyallahu ku ne xam na ni jamono am na yu bëri yoo xamante ne ni mu ko daan doxale da ngay xam ne kii dafa xam bu baax a baax adduna bi ni doxe ba pare adduna bi di doxe ngir mission bi loolu jaw ñuy attardé wu ci ci ci joxe détail dañ ko joxe exemple parce que téeram nañu waxtaane mais borom xam-xam bëri bëri bëri boo leen ñoom tamit noonu lañ mel lii lii xew nii lii lu lu lu bees la ci ndongo daara yi da nga sax ñoo xamante ne yow subhaanallah même euh, kii nii yii nii euh, yi ñoom jàpp nañ ne waruñu cee mën a way jàng xam naa du am barke wala yooyu yooyu dañuy wax wala ñu naan la. bu ñu jàpp ne masalan tey euh, bu ñuy jàng foo xamante ni wala dafa war a am dañu war a taal lamp bi ko taal euh, dañu war a def euh, ay matt ak yooyu mais sincèrement alquran tamit bal huwa ayatun bayyinatun fi suduuril lazina utul ilm wa ma yaqilu biha illa al ay aaya alquran yoo xam ne dañ ko wàcc ci dënnu ñi nga xam dañ ne lañu xam-xam ñoom nag ñi nga xam ne ñooy ñi xam ñu dëgg ñooñu ñooy eh, takk xalam ñi nga xamante ne ñoom ñooy xalam eh, maanaay maanaam mbir bi moo am solo tey fi mu toll xam-xam bi eh, borom xam-xam yi moo tax nga ciy gis ñenn ñi dañuy bind ay téere yu bëri mais ñenn ñi duñ bind téere dañuy jàngale kese parce que jàpp nañ ni ñu formé ñooñu mën nañ formé ñeneen ak ñeneen temps bi ñuy def ci ci formé bi ñuy formé ñeneen am ñoo xam ne dañuy jàpp ne déedéet nañ bind téere su ko defee mu traversé génération yi au moins affaire bi du taxaw mais l'essentiel bi xam nga lan la xam-xam bi nekk fii nan laay def ba mu doxoo ci man ñëw ci yow lii rek la. mooy mooy mooy mbir mi nu mu mën a amee nag nu mu mën a demee loolu moo nekkoon audit naka laa xam-xam bi nan laa koy toxale ba mu yegg si ci ñëw ba mu yegg si su doon su ma toogee xool leen xam-xam yëpp toog dem transféré ko comme ni fichier yi di def bul tuuf wala yeneen mais loolu la ñuy def bu doon borom xam-xam yi mën nañ loolu mais loolu la ñuy def ah. dañ def affaire de rek jàll par bu mu jeex mais mag ñu ko comme mag ñu ko nag li ñuy def mooy dañuy jaar moyen bi ñu man ñenn ñi bind lañ man ñenn ñi dañuy wax ñenn ñi eh, maanaam parfois sax ñu dem ba ñi nga xamante ne léeg-léeg nga ci ñoo xamante ne ay ay ay dañuy wut moyen bu ñu waxtaanale ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom lañ jàppale nii façon moyen moyen bii nga mën waxtaanee ñoom ngir mbir mi mën a yegg comme par exemple ku mel euh, ne Cheikh Ahmadou Bamba def ay yeneen ay tomb maanaam ak yoo xam ne maanaam l'essentiel parce que tax information bi rek lañ bëgg nan lay toxoo fii dem fi yoon jeex na moyen bu mu dagal bien sûr pardon yéen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax doom noonu la doon def mais c'est dommage que nga gis xam-xam bu bari rëcc réer parce que am na ñoo xam ne jàpp nañ ne xam-xam kenn waru ko maanaam fi mu loolu jàpp nañ ne loolu kenn waru ko enregistré loolu kenn waru ko ci internet parce que affaire bi xam nga affaire bi daal war a transmettre ko ci ak nopp voilà mais waruñu koo di di ci internet quoi oui mais après xam nga lan mooy xew caaxaankat ñoom ñooy duy affaire bi ñoom moom fees gone yi dem foofu après yéen a da ngeen di jékki-jékki rek kenn dootul xamante li ngeen kenn ku leen représenté dootoo bi loolu mooy xew. au même moment bi ngeen di wax naan way euh, voilà am na ñuy doon toog nit ki bu nekkee maanaam bu nekkee ci réseaux sociaux yi loolu la ñuy tekkale mooy non fan kooku fan kooku dese na dese na kaw taxaw quoi kooku kaweegul pour ñoom ki kawe waru nekk ci réseaux sociaux yi te xamuñu ne comme ni koy xam ne doomu jamonoom la. yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax dafa dem wër ci biir maanaam fi muy tase nit ñi rek mooy mawasi yi fu nit ñi di daje tey nag fan la nit ñi daje yaa ma dégg nga moo tax ba loola amee fa bàyyi altaan Mustafa fa bàyyi min asfin alayhim waawil al karami fa baayaa mu jaayante alkaram parce que bu dee alkaram mu mën naa ne ak alkarama mën naa bu dee fa baayaa alkaram mooy yeneen bi salaasalaam bi mooy ki nga xam mooy tedd ki jaayante nag al ansaara ansaar mooy waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaam bu dee alkarama maanaam fa baayaa mooy yeneen ci saasam jaayante nag alkarama ñu tedd na ñoom ñooy ñaan al ansaara waa ansaar fil aqabaati ci euh, mbedd dox ci kawe ya mu ne rabbi yow sama borom maanaam parce que loolu gaa yi ñoom fu ne am daanu dem euh, parce que comme en gros dañ doon bañ mu mu tasaare xalaat bi mu doon wax te def nañ lu nekk mu bañ mu kii mu bañ def nañ lu ne nag yàq nañ nañ ko euh, <coughs> defal publicité euh, mu ne euh, kon mooy akabatal ñetti akabaat yi mooy ñetti Euh, jaayante la jaayanteeg waa ansaar insha allah danañ ko gis léegi mu ne rab yow sa borom asbil yàlla nga yoonal alayhim ci seen kaw asbil yàlla nga sëmbërtal alayhim ci seen kaw waabilal waame yi ak karami teranga waabil waame mooy taw bu bari averse ndax dafa bi mu tase ci parce que comme yow yi li tax waa ansaar yi xam ne ko mooy euh, mooy yëwut yi comme dañoo nekkoon Medina Medina fu Munawwara ala saakina afdal salaam parce que dañoo jàppoon ne comme yeneen bi moom salaasam bu mujj jamono ji léegi mu ñëw ñoom dañoo teel a dem dëkk parce que jàpp nañ xëy na bu ñëwee foofu la war a ne àdduna wala boog en tout cas fa ne te bu boobaa ñoom ñoo ko war a jàppale ñu yaakaar itam en même temps am ñenn ci ñu bëriwul nag ñu demoon Màkka waaye jàpp ne xëy na day juddu ci seen biir su ko defee euh, ñoom buñ daan xuloo ñële gaa yi yéefiru kii maanaam euh, waa Madina yi waa Yasrib la tuddoon dañ dañ daan wax naan bàyyi leen ak yéen bàyyi leen suñu yonent yonent mu juddoo heure mu jege na heure mu léegi mu yegg bu ñu ñëwee bàyyi leen rek dañuy dañuy dañ leen di dañuy ànd ak moom ñu duma leen duma yu bu raw boobu bu aat ak iram waaw dañ leen duma duma yu métti bàyyi leen rek faf na gars yi bañ demee màkk ñu ñu ñu gis yéen tim saasam bi woote mais xanaa duma leen déglu ñu xam doo doo leen doon déglu ñu ah kay ñu dégg ñu yëpp ay yéen ci saa salaam wax ak ñoom ñu yëpp gars yi waaw kii kii kii la de kii la yow lii di wax gars yi alors lu ñu def waaw ah, waaye ñu ci jiitu ah. parce que nañ nañ gaaw dugg na nañ gaaw nangu ko ah. gars yi ne def laa koy nangu mais su ko yéen ci saa salaam waxu leen ci saa si comme quoi. maanaam néewu leen alors léegi maintenant day maintenant ay wa ñëw leen ñu ànd te na sax sama gars yi ñu ñëw ñu dem Madina ñu dem déedéet parce que ñoom dañ ne ko tamit non mais par contre euh, dañu bu ñu sañoon nga xaar ba ñu delluwaat ba ñu delluwaat ñu convaincre gars yi nekk foofu ñu waxtaan ak ñoom bu baax a baax moo tax. Euh, ba ñu njëkkee ñëw ci aqabatul ula mu ne waawul la dal aqabatul ula waawul la dal aqabatil ula wa baadu yaabun waawul la dal aqabatil ula vraiment ngeen jàppale ma ñu ne ko ndox mi nañ jot ñaareel ba ñoom ba ñëwee dañoo indi ay ñu indi woon mooy ñoom la wax nu xabaar moo tax mu ne wabaaxul gannaaw ngay yabul ci la ñu muy jëm jaayante gi borom subhaanahu wa wax ne jigéen ñi. bu ñu ñëwee gàddaay ci yéen na jaayante ñoom ci loolu mooy bu ñu bokkaale yàlla euh, bu ñu rey bu ñu sàcc bu ñu sos maanaam xëy wax wax joo xam ne leer na la ne vraiment lii moom ba mu koy wax yow da ngaa ñu jum gu metti ci wax ji wax ji daal sutante waaw waaw nit ki dafa dafa dafa dafa dafa dafa naar daal dafa naar à expliquer ah bu mu ko def euh, ba pare bu ñu ma moy ci njëkk maanaam bu ñu moy yàlla yàlla tamit sallallahu alayhi wasallam ci njëkk maanaam li muy tekki wala ya'muru bil urfi ma'ruf maanaam te mooy li muy mooy buñ la ko parce que yàlla yenn saa sax du ñu digle lu lu baax te du ñu tere lu lu euh, loolu mu ne képp koo xamante ne nag lii xew na nga d'accord ci ñun ñëpp ñu d'accord ci ñu waaw ñu ne nag léegi boo leen doxalee lii kon lii moom mooy li ngeen war a doxal gis nga maanaam fi mu njëkkee ñoom du maanaam subhaanallah fi mu njëkkee ñoom muy jikko yi doo bokkaale yàlla bu la kenn jaral bu la kenn bu la jaral nga bokkaale ko ak yàlla déedéet yàlla mooy yàlla te àdduna mënta wëlbatiku ba keneen nekk yàlla ku dul yàlla wala ba keneen bokk ak yàlla palaasu yàlla kon loolu benn la bu ñu njaaloo ñu ne ah loolu kon njaaloo dañ koy bannir ci suñu dundu ci suñu kii voilà maanaam ñuy defar seen jikko maanaam nga gis ne ci même ñoom ñoom yeneen bi mi ngi préparé gàddaay bi salaam mais ñoom mi ngi leen di réaliser loo beneen gàddaay ñoom mooy liñ doon wax ne yi bu leen sàcc maanaam loo moomul bu ko laal bu ba ko bañ bàyyi ko euh, bu leen rey seeni doom wala taqtulu bu leen rey seeni doom bu leen sos maanaam wax wax joo xam ne du dëgg ngeen sos ko créer ko de toutes indi information boo xamante ne amul maanaam fake news daal dañ def ay fake news ci gàttal maanaam ci jamono jii ma nekk ko gàmbaw lay fake news ba pare bu leen mooy yàlla ak yeneen daal bi sallallahu alayhi wasallam ci njëkk bu leen ko mos kon topp leen lu baax yi mais loolu bu fekkente ne d'accord ngeen ci lii na jaayante gaa yi jaayante jant bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ñu ne dañuy dem buñ demee dañuy ci ko wócc ko jooy xam nga gis ne kon euh, nit ki bu bëggee def programme bu bëggee def moo maanaam compter ci ay nit pour du liggéeyal l'islam dara su ko bëggee il faut d'abord mu jikki ci ci mais jikko baax mooy yi baaxul yi ñu fi tudd yëpp amul benn mu ci baax maanaam mënoo nekk nag ci la neex te naan non mais c'est que l'islam du lii rek d'accord loolu kese mais lii ci bokk ba pare non seulement bokk mais daa cee bokk bokkin bi gën a mag ci bokk yi euh, léeg-léeg nga gis noonu non mais c'est que xam nga euh, brise yi quoi brise yi xam nga léeg-léeg gars yi léeg-léeg ñëw Euh, ci diggante góor ñi jigéen ñi mais loolu noonu dañuy gënaaw l'islam loolu kese oui vraiment il faut pas aussi ñuy limiter l'islam d'accord loolu kese d'accord euh, am na benn mbir nag ko am léeg nit ki na ne man day xam naa ne bii baaxul maa koy def ngir ne sama bakkan xëy na amaguma doole gu ma permettre ma mën a résister loolu ak it naka lay mën a jàkkaarloowee nit ki ne du ko biis maanaam doole psychologique force boobu amuma ko d'accord mais xam naa ne baaxul kooku loolu sax may du ko dégg lii moom lii lii moom rek du ko dégg mais li ñu mënta dégg mooy te ànd ak loolu du ñu saway euh, desal ci sa kaa déedéet après day jéem a xool nu muy góorgóorloo ba denc loolu. mais ki nga xamante ne moom day jàpp ne non yéen eh, yaay day compliqué quoi mais grawul quoi loolu grawul mais grawul lii. <laughs> si graw na après ne maanaam bul ne grawul graw na yàlla lu bëggul lu ne garaw na yàlla lu bëggul ne garaw na voilà yooyu gars dañ compliqué rek yooyu yéen suñu saa yi ah imaam la moom yooyu ngay wax quoi am na benn benn comme benn benn gàmmu benn benn benn gàmmu euh, dafa am ndaw su ñëw ne ma ñun dañoo gàmmu ba ba pare am ndaw su ne su ma tasee nag ci ëllëg sa wala gannaaw ëllëg sa mu ne ma. pourtant am na ku ma àndaloon de waaye dana moom moom bu ñëw ci gàmmu bi quoi man ko melu tax parce que moom nee na moom bëggoon na ñëw sax mais day bañ xam nga muy safaanam day dem dégg ko fa mu naan ay mees baaxul ngay am ay cas de conscience foofu xam <laughs> nga <laughs> waaw waaw muy garaawul ñëwul rek yàlla baax na mën na am na première fois bi nga koy dégg doo réagir ci deuxième fois mais yow kenn baaxul même boo d'accord waxee nii xëy na sama faiblesse moo tax mën na ko bàyyi mais nag ah xam naa ne lii moom jëmut kër mais baaxul au moins accepter la baaxul voilà après nag nga évoluer mais pour dire bi mooy d'abord acceptation de réalité bi état lii lii la voilà léegi euh, yenn sallallahu alayhi kon jikko yi la njëkkee ci buntu boobu laataa mu leen di wax ñëw leen parce que nit ñi soo leen defarul seen jikko soo leen defarul seen jikko defal woon de telle sorte que yàlla rek la gëm te lu baaxul ci yàlla lu baaxul ci yàlla rek baaxul ci ñoom loolu mooy loo leen bëgg a taxawal ci wàllu diine du dem parce que diine mënut a ñàkk ay nattu yoonu yàlla faaw mu am ñoo xamante ne xëy na duñ ànd ci li ngay doxale xëy na duñ duñ bëgg ni ngay waxe wala ni ngay defe xëy na dañuy jëm nekk ci euh, idée nekk ni dañ lay boy ñenn ñi dañuy nekk ci tendance naka la ñuy def ba wattal ko ak tamit surtout ba ba wane ay faayam moom loolu day am bëri na ci ñoo xam te ne boo leen wax ne lii baaxul ñoom ba léegi ñu xool ndax ne li ngay dëgg la woo wala déet ñoom lan lañ def mais yow yow yow que nangam maanaam ñoom bu ñu xoolee ñoom ci seen bopp. maanaam du du du ñu xam ne du du ñu jéem sax xool ne li wax dëgg la wala déet ba pare dañ koy def benn attaque frontale quoi dañuy jàpp ne ñoom ngay attaqué ah, ne ñoom ngay attaqué te mais parfois moom diine moo mel noonu loolu tax yi nangu woon yéefir Makka loolu tax nangu woon yéen bi sa sa parce que waxu diine mu yombul. effectivement souvent nit ñi du leen neex ñenn ñi en tout cas ñenn ñi nag di du leen naqari mais dina leen metti parce que am na am euh, suñu wàcce kaam yi am na xam nga koor yi day am jàngale kaam yi ci jàkka yi am na nag benn jour oustaz ndeysaan euh, suñu jàkka yi keneen quoi oustaz oustaz keneen gis xam nga ko daanaka yàlla dina ko di def di jàngale ma am benn pël bu doon sàmm <laughs> ñëwoon de mais moom di la mel dafa nelaw dégluwul mais gaa yi tourné mu ne dañ ma laal maanaam comme quoi euh, kii bi li ustaas bi wax da ci voilà da gis boppam da ci da ci dafa conscient que yii affaire bi ñuy wax <laughs> man je suis concerné mais xam nga kooku loolu mooy li loolu mooy li jaadu bu ñuy wax ci diine problème am maam dañuy mel ni yow la muy wax moo tax saxaaba yi xoolee ay même ay aaya yu daan wàcc ci yeneen yeneen alayhi salaatu wasalaam mais ñoom ñuy ñëw di tiit ci kanam yeneen ci bis alors te bu daan di histoire bu yeneen yeneen lañ daan nettali ah sax sax bu doon ñëw rek bu doon ñëw rek lan la ñuy gis yooyu gars yooyu. xoolal fi am na rek ak moo doy waar maa jooju loolu wax au lieu ñu gis ni loolu loolu ñuy wax mais ñun on est concerné kenn ku ci nekk ci ñun sa affaire aw la waaye sa bakkan et que war nga xool ne bu ñu lu mu wax ci Firawna rek jëlal baatu Firawna nga nga nga fiiree ko bakkan rek nga xool sa bakkan yow ak ni mu doxale nga war a xeex ak moom. voilà saxaaba yi dañ daan dégg noonu mbir yi mais pas nos gars yi ñoo doy waar si nos gars yi ci wax yi dégg ñoo gënoon a bon quoi ñoom dañoo bonoon daal mais non ñun nit ñi ñun on est concerné on est concerné on est concerné voilà. donc euh, léegi su fekkente ne jikko yooyu nit ñi nanguwuñu teg ci ordre bu baax parce que tamit boo xoolee jaayante yooyu day tegtale ne ordre am na hiérarchisation mbir am na et que am na tamit voilà yé maanaam kilifa am na kilifa tamit am na nit ñi tëye mbir mi am na yàggul dara maa ngi koy waxtaan mbokk yi euh, euh, sikar gis na sikar si àndut sikar allah allah ñoom gis na sikar si àndut dañ leen yéen leen bokk def dara lu sotti te benn projet bu sotti ci wàllu diine mënta parce que su fekkente ne le minimum li gën a yomb mooy loo ji ma allah allah allah baat yëpp ànd su dee loolu kese ngeen dañ ci am incapacité pour def ko gën a compliqué toog wax allah allah baat yi ànd loolu kese ak ñu taxaw ci rangé sàppe julli nit mën a sëkkaloo siggéendoo toogandoo ah sëlmalandoo loolu ni mu yombee taxawandoo rangé bi jóg loolu kese bu dee mënu ko mënoo ko mais non mooy mënoo leen rek mënoo leen non jarul ngeen di tëral leen projet xaar leen ba man loolu soo leen manee loolu ngeen doog a commencé tëral ay projet voilà là mën ngeen yaakaar affaire am réussite là après mën ngeen am yaakaar affaire bi am réussite voilà mais su dee kii waxee allahumma ki ci des ne sax yàlla naa ci naa nga ko wax mais loolu mooy daal de kii yuuxu fa la kii kii fa la ku nekk di topp xaalu boppam après ku ne jàpp ne saa waay daa nekk ci xaalu waa boobu et que ñeneen ñi ci des xëy na ñoo comprendre fi muy fi muy génnee <laughs> au lieu moom mu jàpp ne non man maa nekkul ci ci ci ci nañ naan jéem a tolloo gaa yi déedéet moom day ne gaa yi ñoo comprendre moom fi muy génnee <laughs> et que ñoom ñoo ko war a topp après li muy moom mooy xol yi dañuy féewuloo loolu la indi parce que bu ñu toogee day dal dañuy da mën nañu dal ci julli te comme yenn yoo xam saa sama foog da ngeen di jubal seen sàppe wala yàlla féewale seen xol yi amoo leen pexe ñaari possibilités yooyu moo am mais ñun si kattam noonu la ciy am te déjà da nga koy sentir parfois da ngay gis ne léeg bu gaa yi dee toog si karadoo te kenn nangu maanaam kii di yuuxu fee yuuxu fi da gis ambiance bi day morose du neex après nga gis gars yi nga xam ne bi ñuy ñëw dañu àndoon ak engouement nag jàppoon ne fi mu toll tey la si yi neex après nga gis ñooñu dañuy commencer neex parce que dañuy jàpp ne non saa yi rek gars yi te kon nañ quoi yàq nañ si kar bi maanaam rien que loolu waxuma laa nag après ak yeneen ak yeneen di ci moo tax yooyu yëpp ñu ko bàyyi xel voilà di jéem a kii woon comme voilà bu ko defee ñu mën a yëkkati ko di defaloo di defaloo affaire bi ànd ak organisation voilà mais li gën a yéeme léeg-léeg sàppe benn sàppe bu jub pour nga gis ko man man man moom bëriwul moo ko gis en tout cas euh, li ma dëkk Sénégal yëpp bariwul lu ma ko gis ah xanaa ci ibaadu yi ci ibaadu yi moom moom par moom moom foofu léeg-léeg nga gis ko sax te jub mais furul foofu sincèrement kii day taxaw ni koo wax ne ko gënal kii mu mer kii léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañ lay kii nii ne la njëkk voilà ak ak yeneen i xeet voilà après lu tax ñuy étonné wu man après loolu la te yeneen ci bi prévenir nañu sallallahu alayhi wasallam da ngeen di nangu seen sàpp yu jub wala seen xol yi féewalu yàlla féewale seen xol mais lan moo tax ñuy lu tax nit ñi bëggante wuñu lan moo tax ñuy ci loolu jarul ñu ci énu lu tax gars yi tout ngi jàpp na ni liggéey nañ ko fi loolu ba muy bu waaj a yàqu il faut que mu dem kii def ay muslaay yu dul jeex parce que liggéey nañ ko jàpp na wala jàppul kay lañ ci xool mais liggéey nañ ko moom si parce que loolu dafa bokk ci ni ñuy définir un Sénégal parmi les définitions d'un Sénégalais mooy c'est une personne boo xam ne. au min ak bi muy am 18 ans au minimum mës nañ ko liggéey lu mu moo xam jàpp la wala jàpp loolu mooy li ñuy am bañante bu gën ko voilà mais loolu c'est su fekkente ne nit ñi nanguwuñu le minimum ci hiérarchisation mbir organisation mbir yi nanguwuñ ko topp. bu fekkente ne yii yéen saa sàmm jaayante wala ñoom nii nanguwuñ ko topp parce que loolu tax hijra bi amal gàddaay bi le ñoom ñu nangu woon règle yi ñu ne non attendez man du dina ñëw mais pas à prix non pas à prix dafa am nu mbir mi di doxee soo leen mënul respecté lii du ma ñëw te pourtant soxla naa ñëw. soxla naa ñëw ñëw pour sama mission mën continuer mais pas à tout prix donc respecté leen bi d'accord ngeen waaw wala déet gars ne d'accord nañ ñu dem ñëw ngeen ñu gis ay résultats mu yónni Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu 17 ans la amoon moo dem toog Madina waaw. jàngal gaa yi alxuraan tuubloo gaa yi presque mais presque dëkk bi presque wa ba'dahu moo tax di wa ba'daha ginnaaw étape boobu jaa'ahu dikki na ko sintaani ñaari jigéen bil jarami yu ànd ak eh, juróom-ñaar fukki góor ak ñett 73 yoo xam ne après dañoo ñëw ñoom tamit jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bu mujj bi nag mooy ci nga xam waroon a tege nag kii bu mujj bi ne léegi nag foofu da ma nag zannu zannu bi anna huda

dëgg la ni nangu gën a gën a téye la maanaam accueillir ci suñu dëkk nga doxal fa mission bi taxawal diini mbir mi mën a continuer law ci àdduna bi sauf am na benn problème bu am mooy comme dañuy bàyyi ñëpp ngir yow mbaa am doole doo delluwaat ci say mbokk loolu moo tax zone mu ñu ngay jot maanaam li muy tekki rek mooy dañuy prévenir bi am na ci nekk hudaana kii suñu jëmmi njub sallallahu alayhi wa sallam mooy moom mooy jëmmi njub al huda moom mooy yoonu njub bi tamit saw fa xel seet naa yax duruhum beccangal leen beccangal mooy bàyyi la bañ laa jàppale ci jamono dañ ko soxla aw saadiqan maanaam ba keroog maanaam muy wax aw maanaam xattaa lay teg nga euh, aw saadiqan maanaam bi maanaam aw wa ba keroog muy wax saadiqan di wax joo xam ne ak dëggu la ci te yan saa sam lu wax dëgg ne leen innii li wér wóor mooy man nii hadmukum loo leen neenaan ci deret hadami mooy li may neenaan ci deret maanaam damukum dami wa hadmukum hadmi seen deret mooy sama deret maanaam mooy ku leen laal laal na ku neenal lu lu koo xamante ne yii na tax ba ñu wax ko ñoŋal deretam jàppale ni ñoŋal naa deretam waaw maanaam loolu moom moo tax ba ñu ko waxee loola rek daa muñ ne rek ne leen non loolu amul waaw léegi nag contrat bi yëpp ficelé nañu ko léegi nag saaba yi war a dem nag waxaajara sax waxaajara sax bu ara saalamu hajaratan waxaajara sax bu ara li ci yi euh, di fees euh, ñëpp yi génn dem dem na dóor noonu rek dana gaa yi xam dafa gàddaay asaabu saxaaba yi arsaalam ay ndànk-ndànk maanaam mel ñuy yooroo arsaalam ñuy yooroo maanaam mooy groupe yu ndaw ndaw mu xaajala dana gàddaay mais parce bu doon jàpp ne tamit gars yi dañ doon gàddaay waa Màkka toog di xool na naan gars yi yéen a ngi dem ndeysaan Màkka dafa metti woon ci yéen dañu doon noonu de gars yi fexe nañ tout pour téye leen am na ñoo xamante ne dañ leen a chantage comme leen euh, voilà yow kat euh, comme Hishaam ibn al-Aas radiyallahu anhu ak ak ñeneen waaye seen seen seen seen maam seen papa seen wala seen yaay mi ngi nii nee dootul mi ngi ci naaj wax te na bopp bi su sotti na ci suuf te nee na lu ci naaj wa dootul lekkati dootul naanati ba keroog ba keroog ngay si dañuy dem ba daf leen ci àll bi sax di leen wax loolu waaye war a xam xamu xàqu lu yi te ngeen a delluwaat kii ñenn ñi nag dañuy dem mais après mais mais ñun ñëpp nag alhamdulilah mujj nañu dellu si waat ñenn ñi tamit dañuy maanaam dañu leen di chantage de façon bu ne ñi dañuy utiliser la méthode dure dañuy comme par exemple Sayyidina dañ leen a tàqale. waaw mos Abu Salama dafa dem waaw Banu Asad moom ko Banu Abdul Asad la bokk waaw waaw Banu kii Banu Abdul Asad Banu Maxzum nga xam ne foofu la seen Umu Salama bokk nag yoonal dañ ko yéegi yëpp yéen a ñàkk fayda bàyyi seen doom mu dem mais ñun du yóbbaale suñu doomaa jàpp ko téye mais comme que ñu moom it doom ji ci fële lay bokk ñoom ñu dem xëcc doom ji téye ko dàqali ko mbéy mi maanaam di def ay seen yu yu ko pourquoi parce que tout simplement bugguñu gars yi dem bugguñu dem ñu ñi ñuy dem ku mel ne Seydina Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhu xam ne moom alal alal yu bari la ko yoroon ñu ne ko yow ak ruum sama business yow yow bi nga fi ñëw amoon dara. alal ji nga am yëpp fi ko liggéey sa alal lu bari la doo ko jël di ko yóbbu feneen booy dem nga dem noonu yow kese ñu nangu alal ji teg maam teg ci loxo voilà soo bëggee nga dem soo bëggee nga toog moo si borom subhaanahu wa ta'aala wa mina naasi man yashri nafsahu boo am nit ñi ñoo xamante ne dañoo jaay seen bopp seen bakkan ngir sàkku ngërëmal yàlla moo tax bi bi mu ñëwee rek yenn saa ne ko rabixal bay waaw na njaay njaay ma jar na aaya bi wàcc na bu jàngal ko aaya am na ñoo xam ne euh, façon maanaam waa Quraysh façon bu ne te loolu moom ngay gis tamit ba léegi c'est-à-dire que lépp koo xamante ne dafa jóg ne day doxal diine wala wax euh, te day bëgg donc maanaam jubluwu ci leneen lu dul lu mbir waxuma ne ki koy jéem def ki koy jéem wax xam nga kiy wax moom moom daa ay la maanaam da ciy woote jëm. mais kii jëf kooku moom dañ koy jéem a gàllankoor dañ koy jéem a gàllankoor te bokk na ci caractère wu yéefér loolu moom ci caractère wu yéefér la bokk loolu moom bu ci kenn mere kenn maanaam xam nga sooy soo amee ñoo xamante ne xam nga ni ñi bugguñu la say noonu la wala ngeen di xeex mënoo reprocher ki ngay xeexal na lu ko soxla boobu day tuur tuur yu metti mënoo ko reprocher ci nga xeexal donc dafa soxla trop quoi foofu dóor ko fii mu metti soo bëggee soo bañee kawutee yow yow tamit bu dóoree da ngay dóor mais mënoo moo tax yu bëri gars di kaas mooy gars li ñuy def jaaduwul def kii mais yéen loolu def dara. na mbir ba pare c'est que li gën a heureusement léegi jullit ñi ñu koy commencé def ci attaquer justice tamit parce que loolu bi d'ailleurs bi ñu ko commencé def ñu ngi leen di commencé may tuuti tuuti jàpp na coow lu bari li ngeen daan dégg rek dal ci kaw jullit ñi léegi ñu ngi wàññeeku tuuti parce que léegi jullit ñi ñoom dañuy commencé di di di di di di di utiliser moyens légaux yi voilà di di di di di di attaquer gars yi justice di et mais boo dul def dara tout le dañ lay taw ba pare yow lañuy def seen ci la ku bëgg campagne campagne bu neex yow lay koy ci yow lay jaar parce que yow yaa neexal loo kontu lay mais bu dee bu dee suñu waxee nga wax bu wutee ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii média yi ñu wax na way xam nga yi dañuy xeex jullit ñi rek waaw loolu médias yi la mais yow nag lu tax defuloo média mais loolu la c'est normal parce que ki buggul diini ji c'est normal que mu ci média wam du la wax du day wax lu contraire diini ji amee bokk dafa bokk ci li normal su su euh, way gars yi dañ voté lii non voté nañ xoolal kiñ fal quoi mais yow lu tax wutiwulu mais bu fekkente ne loolu nga bëgg da ngay voter donc y a des choses yoo xamante ne su bi maanaam par euh, euh, euh, voilà maanaam noonu lay changer affaire bi noonu lay changer voilà mooy parce que yéefee par essence noonu lay def am na yoo xam ne du ko bon am na nag ñoo xamante ne euh, du ñu du ñu du ñu maanaam ñoo amuñu problème boobu parce que bu am na ci yéefir en buñ benn groupe kese ah dafa am ñoo xamante ne dañoo dañuy contre jullit ñi parce que jëmmi yàlla ci boppam maanaam te loolu ñoom duñ ko feral jullit ñi ngay jullit ngay chrétien ngay juif maanaam képp kuy jaamu ab yàlla rek maanaam ñoom dañ koy contre loolu daf ci am. am ñoo xamante ne contre bi du ñu mais maanaam jullit bi ci boppam lañ contre parce que diine l'islam maanaam ni ñu koy pratiquer pratique yi wuñ ko leneen te diine l'islam dafa am façon pratique boo xamante ne euh, comme day day day ndar képp dundu nit ki te ñoom liñ doon bëgg mooy yow bul bul waroo waru ñoo xam ne jullit la donc loolu day metti ci ñoom am nag ñoo xamante ne loolu dérange wu ne la ne la lu la neex defal sa diine voilà comme lu la neexee man daal l'essentiel mooy nga respecté ñooñu nag ñooñu tamit ñun tamit war nañ leen jàppale ci loolu maanaam waruñu may ñële lu ñu wax euh, ba pare di gàcceel ñu mujj ji parce que ñu ngi finalement après dañuy naan yow ci ñële ah. Eh waaye c'est vrai que gars yi bëggoon nañu leen jàppale mais c'est vrai que jullit ñi nii lañ mel ah après loolu la ñu mujj dégg voilà te loolu li koy indi souvent mooy ne jullit ñi préalable yi lañ amul parfois sax yi sax ñoo leen gën a rafet jikko tey fi mu su ma su ma amee matériel bu may jënd ma gis ne ki ma koy jaay ak tubaab la mais sama xel day dal sama xel day dal mu leer ma ni sa day jaar yoon mais au moment où nekk na naar wala ku ñuul rek maa ngi commencé douter quoi bu ma duggee ci ascenseur gis ku fa tufli dangaa mën a wat ni kii dugg ko loolu moom mën naa ko wat c'est mais c'est grave lan loolu alors que ñoo koy def lu loolu moo tax même en proportion kii tool c'est très rare fi mu toll boo jëlee bus wala train nii nga gis ñu jàpp euh, benn tubaab mi ne parce que fayu mais day bizarre ci bët da nga mais kii tubaab la da ngay xool mais tubaab la day bizarre ci bët mais lan lan moo tax lan. mais nan lañ bëggee ñu respecté ñu ak ñoom nan lañ bëggee wax ne ñun li ñu représenté mooy l'islam loolu mooy dëgg bu fekkente ne ñun nii lañuy doxale waaw war war nga bi bi gën a bi gën a bi gën a kii moom mooy nga jël seen million rek yóbbu ko wàcc kay rek am koo ko dénk wala nga aar ko loolu moom da lay leer ni boo leen demee yaakaar def ko lan da ko ko danga ko aar wala danga ko may loolu la ñuy hmm? la avocat avocat sax bu ne ko ñëw jóg di wàcc sa mais boo bis boo demee mu wax gaa ci mais yéen seen projet fort mais millions ko mën a aaree lan la wala moo ko dénkaane da ko dénkaane mooy moo ko maye da koo aare mooy moo ko maye da koo leble mooy moo ko maye waaw amul amul décharge kenn kenn bindu wala bind nañu ne kii bi kenn légalisé wu ko fële waaw mais wala tribunal ak yooyu non yaa ko maye te même lu ak loolu sax wóorul nga jot sa xaalis waaw léegi léegi lii lii moom nan lañ mën a waxe ma ñun nag ñun mënoo nan nan lañ mën a avancer quoi ne serait-ce que économiquement waxuma sax affaire euh, spirituellement bi nga xam ne boobu moo gën a kawe encore mais ne serait-ce qu'économiquement il suffisait tout simplement que environnement bi serein maanaam nit ñi xam ne ñun ay jullit lañ fii moom kenn du fi lekk alalu jàmbur ci neen képp ku ko fi def daañu la teg ay daal yoo xamante ne sa moroom bu ko gisee dootu ko defati ñu xam loolu kese wala nit ñi jub rek ba ni ragal nañ yàlla parce que yàlla lañu ragal moo tax du ñu jël alalu jàmbur di ko lekk ci caaxaan mais kon dëkk ba développé na bu ñàkk ñaata nit ñuy bëgg mais investir mais ne serait-ce que c'est mille kan moo fi ñemee jóg mille euros nan la ko fay du jox kenn fii nan la koy investir ci dara te te nekkoo fa toog di xoole saa su ne te eh, même da nga fay nekk toog di xoole tiim gaa yi gaa yi di lay dribble waxuma laa boo fa nekkul dëkk boo xamante ne boo jëlee say say say say bant planche ne menuisier bi defaral ma bii saa soo ñëwee dalay njuñ njaaj soo jëlee sa tissu jox tailleur bi ne ko defaral ma lii soo ñëwee dalay njuñ njaaj soo ñëwee jël sa maanaam loo joxe loo def ñu njaaj matériel boo jël sa waay kii waxu non te te buñ la koy waxoon non sa waay non yow indi rek fii loolu rek fi dox gars yi non gars yi non gars yi marché ba ñoom ñëpp non affaire bii dafa baax donc mais yow kay gaawal rek mais ñëw. mais ay boo déggee noonu ba tax nga def ko moom mooy bu am yàlla yaa ko may yow moom yaa ko may moom. voilà bu fi nekk di ko topp wala di dara yow yaa toll mais loolu jàpp c'est c'est incroyable nan lañ mën a gisee dëkk dëkk naka la mën a ya man waxuma sax ci jikko spirituellement mais ne serait-ce que économiquement ci situation ci circonstance yu mel noonu ci circonstance yu mel noonu nan la dëkk mën a avancer ne serait-ce que économiquement. sàcc gi ñu doon wax yéen ñu sàcc fi mu ci gox yoo xamante ne ci ci dëkk àll bi nga xam ne normalement foofu ah suñ dem foofu la ñu war a di dem di sàmm suñ <laughs> di dem mais ne serait-ce que loolu mën nekk parce boo fa nekkee ne da ngay sàmm gars yi ngay jékki-jékki gars yi wàccee seen oto yor nag yi yóbbu. dugal ci biir oto bi dem wala nangu xar yi yóbbu mais mais mais c'est-à-dire que jikko yi foog ñu def lu yem gàddaay bi war a def mooy nañu gàddaay ci côté jikko yi lu defar affaire yi mu baax et puis bàyyi bàyyi di attaqué wu ci détail yoo xamante ne amul njariñ seen diw moo fi gën moo raw seen diw moo ëpp doole seen diw woon seen diw si mais loolu garaaw baax na mais nañ defal jikko yi voilà seen diw amul morom baax na mais nañ defal jikko yi non mais c'est vrai et si duñu ay duñu ay joueurs yu ñuy yu ñuy jël di boxer kenn ay nitu yàlla lañu yàlla lañ àndal ku ànd ak yàlla yow lañu àndal ku àndul ak yàlla ànduñu ak yow maanaam yàlla yi lay wax ah keneen ku àndul ak yàlla ànduñu ak yow xam xamuñu leneen yàlla rek lañ xam yàlla kese lañ xam xamuñu leneen ku leen bëgg topploo leneen lu dul yàlla xamuñu ko yow yow yaa nekk leneen yow yow yaa bëgg topp leneen donc pour beaucoup tout le way euh, ñu daal suñ daal lañ ci ñun moom lañ gëm moom lañ xam suñ diw daal amul moroom moo fi gën ay bul woon moom kon diine ji du avancé bul woon moom xam-xam du fi raw diw di mais loolu yëpp waaw baax la garaawul garaawul mën nañu ko considérer am ah, mais mais quand moom li mu jàngale ak yow tey ci lan nga nekk ci li doon ci lan nga ci ñun tey moo wax objectivement ne li Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu Cheikh Omar Foutiyou Cheikh Ahmadou Bamba ak ñu ne la ñu ne radiyallahu anhu li ñu doon tey ñun ñu ngi ci kan moo mën wax taw taw tey objectivement ne man ci loolu laa nekk koo xamante ne dundam buñ la ko nekkalee lépp ay sacrifice jëm ci yàlla ak yenn ci salaasa dundam yëpp ñi ma tudd ñii à titre d'exemple ñii ma tudd ñii ñëpp koo ci gis dundam yëpp amul leneen lu bokk rek sacrifice voilà te jaral loo te lu ne dañ nañ ko bu leen yaakaar ne gars yi ñoom ñoom bu leen yaakaar ne dañ doon dund dund ko neex ah. bëgg ni euh, un dixième li ñu doon daj kuñ ko fi proposé ne la dañ dañ la ko ba pare ñu jox la lañ leen doxoon dañuy bañ un dixième lañ doon lañ ñoom lañ li li ñu daj ñu ne la d'accord lii lañ dajoon ñoom mais yow dañ la koy xaajal ba mu nekk waaw dañ koy xaaj dix xaaj yow benn bi rek lañ lay yàlla mais après ñu jox la moom lañ ko joxoon mooy bañ mooy bañ waaw non parce que dafa metti taw léegi après nga koy woote di ko tuddoo ngay réclamer ci turam di jariñoo turam pour am sa sa renommée wala sa alal wala sa ay garaat wala yeneen ak yeneen ngay tudd turam pour nit ñi fonk la mais liñ doon xeex ba ñu jaral leen moo leen sacrifice yooyu lu nekk ñu dañ ko yow nga jël jël lépp annulé ko mabal ko mais bu leen seen bu la ce que imagine nga seen àq dalee yow lan lan lan lan lan yow bu la seen àq dalee est-ce que yaa ngi moo lay arrivé koo xamante ne adduna bi moo dem bànneex yi fi nekkoon yi yëpp mënoon na ko utiliser mënoon na am mais amu ko dafa def sacrifice yooyu daj lu ne ñu teg ko ci coono bu nekk pour loolu parce que tout simplement diine ji la bëggoon mu avancer mu xeex ko yow yooyu parfois yi gën a woyof yooyu ngay ñëw di ko wéyatal. ci tuuram moom c'est très grave hein c'est extrêmement dangereux xaru la am suicide la loolu le pire mooy kuy kuy dénoncer cas de figure bi sax ne lii gars yi ay la yëngu lii jaaduwul fi mu toll yow moom yaay yaay ennemi numéro un te kat yow yaa leen di défendre de mais yow après yow yaay wëlbati nekk ennemi numéro un euh. est-ce que loolu yàlla na maanaam est-ce que loolu yàlla na maanaam voilà yàlla na yàlla sàmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy yónni gars yi daf leen yónni ay étapes maanaam par ndànk-ndànk ñoom ñëpp ñu dem par ndànk ndax dañu roccoon parce que yéeféer yi nangu wuñu bàyyi leen ñu dem loolu noonu dañuy rocceeku di rëcc ñi di jaar fii jaar ñi jaar yoonu géej gi ñi jaar ku nekk di jaar mais du jaar benn yoon kese parce que dañu leen stratégie la ne waaye min qabli lu jiitu zaaka loolee mu aaxaatul yeneen saa sam tabaxaloo te tegoon na lu ñu tuddee mu aaxaatul ay mbokkoo maal guddaw yi ànd ak ñu gën a dëppoo maanaam ñi nga xam ne ñu gën a ànd comme Seydina Abubakar mu boole ko Seydina Umar ko yow léegi mooy sa mbokk waaw maanaam noonu la tege ku nekk mu gudd la ne yow Euh, Seydina Zubayr naaw ak yow Hamza mooy sa mbokk kenn ku nekk mu tëdd ni la yow yaa yow diw mooy sa mbokk te loolu lu am solo la maanaam muy nit ki nga am koo àndal ci yoon bi booy booy évoluer nga évoluer nga ngeen àndal te évoluer loo parce que nit ki su évoluer moom kese risque yi day rëy ci moom voilà yéen ci yàlla Musaa alayhi salaam moo tax bi mu naan waj'al li waziran min ahli haaruna axi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira waaw defal koo xamante ni samay mbokk lay bokk mais nga def ko mu nekk koo xam ne sama jiw bi lay doon ñuy ànd mission bi ma jox ñu mën ci ànd. bokkaale ko suñu mbir bu ko defee ñu lay xolal tey lu sab bi xakk kasira du pour ñu waxtaanee actualité politique bi de parce que léegi loolu benn problème la aussi da gis ñoo xamante ne à la dañuy ànd ngir diine mais finalement léegi bu ñu xamee actualité politique la ñuy waxtaanee maanaam danañ toog ba jeex lu tudd ci yàlla actualité politique bi saa yi kii li mu def. kii nangam ah saa day fot ñu commencé nag dugg nag ci analyse kii nag après commencé waxtaane jaar la fa dem ci ci mondial bi war a yegg si wala bu ñëw lépp finalement bu ñuy bu match amee ñoom ñooy kii di début bi maanaam avant match bi dañuy tàmbali bu ñu déggee ne gars yi équipe yi ñii ñooy groupe bi. maanaam kii kii quoi fukki fukki benn yi classement bi waaw nit ñii la nga gis ni commencé def seen taxliqaat yi ci mbir mi voilà di commentaire waaw saa yi loo dafa juum warul fii kii voilà c'est c'est loolu dommage la ci ñoo xamante ne cadre diine ci ci lañ waroon évoluer ci waroon a nekk nangam pas dire que duñu war a wax ci affaire politique yi mais dañ ci wax rek lu doy loo xamante ne dina naka la doxee adduna bi naka la nekk di évoluer après ñu continuer nekk ci leneen mais mënuñu di waxtaanee tout le temps tout le temps même chose oui l'affaire Khalifa Sall l'affaire Khalifa Sall l'affaire Khalifa Sall d'accord l'affaire Khalifa Sall il faut en parler peut-être pour comprendre comment fonctionnent les choses mais vite fait peut-être que une fois par mois ça suffit largement pour xam nan la toll fu mu évoluer et cetera et c'est fini voilà. Eh, non ma ko réforme bi non kay. voilà euh, li la concerné ci mbir mi peut-être que mën nga ci nekk di di gën a xool nan lay évoluer di ko gën poursuivre oui mais munoo nekk tout le temps tout le temps yooyu moo gën a muus gars yi Macron non xoolal ñoom ñëpp lay décimer gis nga kii suba ngeen kasewaat ngeen nekkaat non Macron non parti politique yëpp yàq na leen. mais c'est-à-dire que boo ko waxee benn yoon ça va quoi mais kay nusabbihaka kathiran wa ñu di la tudd lu di la sàbbal lu bëri. voilà ngir taxawal julli loolu moo tax ñu dem fële. mais léeg-léeg dañuy ci xam ne ne fi toll non ànd ak <laughs> xam nga loolu na ñoo xam ne fi mu toll wér wér moom daanaka dafa dugg julli sax bu dul maanaam julli sax tout da da buñ moytuwul sax duñ ko def parce que ñi ngi ci actualité politique bi wala seen jiw. Euh, sëñ bi wut sa borom moo tax bu mu mën sëñ moo nangam nangam moo tax ba moog sëñ bi bañ tase da ko def nii nangam yooyu waaw ah, sëñ bi daa demoon fee def na nii maanaam am na ñoo xamante ne parce que amuñu temps bu ñu werde temps bi ñu waroon a nekk ci polémique yooyu yoo xamante ne en fait amul benn njariñ. après tamit mu am beneen problème tam bu am dama koy faral di wax euh, gars yi maanaam léeg-léeg comme société suñu société comme société sénégalaise bi c'est que tellement que dafa bëri loo mën a wax ba nga xam ne soo ko toogee en fait temps wu julli sax dootoo ko amati donc après bon il faut passer à autre chose quoi benn moment voilà après nag euh, de temps en temps nga remarqué rek. waaw nga remonté à la surface remarqué ni moo affaire yi changé wul garaawul quoi on est revenu après mais terewul ñun voilà nañ dem julli ji quand même nañ waxtaane suñu diine nañ waxtaane lu ñuy amal njariñ nañ tudd yàlla fàttaliku yàlla voilà nañ jëfandikoo ci yoonu yàlla te nañ jël yàlla rek teg ko suñu kanam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko priorité yi priorité sur priorité. lan mooy priorité day ñu jàll ko lan mooy priorité ñu xam lan mooy priorité ñu ci lan mooy priorité ñu teg ci voilà voilà temps bi may xool ndax man xamaguma nan nan nan la ñuy jàppoo nan la ñuy jullee wala nag nag kañ la waxtu di julli tàmbale ak kañ lay jeex lii lépp xamaguma ko mais mais dama fi nekk di attardé wu ci ay yoo xam ne. yeneen la naa def loolu sama priorité xam ko loolu ça prend pas beaucoup de minutes loolu julli yi man heure lay tàmbali ban heure lay jeex de telle sorte que léegi danga koy comprendre ko une bonne fois pour tout et c'est noté su doon bëri na ñoo xam ne loolu dese nañ koo xam bu baax mais ñi ngi tout le temps ci débat politique bi ñi ngi tout temps voilà ba pare kër ga télé moom faaw tàkk man loolu si je n'ai pas compris ci Sénégalais maanaam moom moom Sénégalais kër foog télé bi di tàkk même bu kenn seetaanul foog télé bi di tàkk non seulement day yàq courant ba pare yaa ngi en fait amul dara film yi lañuy teg. wala cinéma wala je sais pas euh, ñi di def story xamu nan story télé réalité voilà yooyu lañuy teg ba par parfois bu jëlee leen temps bu bari bari bari te euh, yéefir yi ñëw sit si la ngeen toog du du lu ñu tere ah. waaye comme li alquran wax na wa in ahadu min al mushrikiina istajaaraka fa ajirhu hatta yasmaa kalaam allah bu amee kenn ci bokkaalekat yi moom yéefir yi ñëw ne moom bëggoon na jàppale ko kat bëggoon na nga nga yiir ko wala mu ñëw seet si la ngeen toog nga ak yiir ko kër ga ngeen di waxtaan mais nag mais dugul seetaan match la pour mu mën a dégg kàddu yàlla la mooy li li li histoire u Sal Barham bi sànq mën a dégg kàddu yàlla au moins na ko dégg xam ne lii am na après mu gëm wala mu bañ gëm loolu moom après loolu digganteem la ak yàlla mais quand na xam ne lii existé et puis mu ubbeeku mu laaj la nga waxtaan ci moom ouvertement te lu ci ëpp souvent en tout cas euh, li ma remarqué man ci tubaab mooy ne ñoom lu bëri na ci yoo xam ne ils sont ouverts à la discussion maanaam en tout cas ci ngeen waxtaan ngeen mën a discuter ngeen mën a waxtaan mu mm, ne la euh, nga nga nga expliquer ko mu comprendre que ni eh, lii yar na maanaa waaw wala déet après nag dana toog topp topp noonu après beneen affaire mais au moins moom souvent ñoom surtout tubaab yi waaw souvent ñoom dinañ am ouverture bu ñu. pour mën a au moins discuter après dinañ d'accord wala d'accordul loolu après beneen affaire mu ne kon sirran siwaa umarul faaruq sirran siwaa umarul القدوم nañu ko léegi waaye si waa Omar Faruq nag comme ne Seydina Omar nag comme ne Seydina Ali wax daal man xaw ma kenn ci muhaajirul ku gàddaay loolu ne da ngaa laqatu bi ngay dem moom ne Seydina Omar moom daal dafa ñëw julli julleem ci biir jàkka ji tranquillement ñëw préparé wuy ci kaw gaw fasam ñëw taxaw tiim gaa yi ne leen fu mu romb nag ne leen hey gaa yi waaw man maa ngi dem laqatu ma Medina laa jëm ku bëgg nag ah sa doom yi nekk ay jur sa waajur yi dooy seen doom wala sa soxna yi tim eh? ji la ñëwul nga toog tim eh, man dem naa daa dem daal ñëwuñ ko toog ma xalaatuñ ko sax danaa ko wax demal nekk sa ndax yow kay demal Euh, loolu xëy na mën nañ koo mën na nekk lu benn mbir la bu yàlla def ci moom maanaam bëgg ko gis physiquement xëy na da nga waroon nañ ko ñëwee waaye day signifier aussi beneen mbir mooy fulla bi mu amoon parce que moom pourtant moom ci juróom benneelu at bi ci la dugg ci islam mais caractère moo meloon noonu dafa nekkoon koo xamante ne dafa intransigeant ak li mu gëm nii laa mel nii nga may jàppe euh, pour jël exemple te d'ailleurs adduna bi looloo loolu mooy dox nii laa mel danga may bëggee nii nga jàppe ma nii sinon grawul quoi mam benn problème am problème graw te loolu day feeñ ci adduna bi bu ñu xoolee niñ tànnee seen nit ci ci jamono yi ci jamono yi weesu niñ tànnee seen njiit yi loolu da feeñ boo xoolee Amérique ka la ko fal mun dara lu dul man nii laa tamit neex na leen wala neexu leen man maa ngi nii la te nii laay waxe te lii laay wax te lii laa bëgg voilà da kontaan wala doo leen kontaan après yéenay xool da far waa wala déet gars yi dañ doon foog ne non du faru ah saa yi du faru moom saa yi mënta faru lu tax du jàpp ne mënta faru parce que ni muy waxee ni muy kiiwee mais doo faru la parce que dafa jàpp ne moom nii la mel te nii nga koy bëggee wala boobu bëggul garaawul. bu ñu xoolee ba fii France primaire yi ñi ko gañe ñëpp primaire élection yooyu pass ñi ko gañe ñëpp kenn xaaw leen woon avant du ñoom ñoo gënoon dëgg ñoo gënoon a euh, siiw ñoo gënoon a en tout du ñoom ñoo gënoon a populaire mais parce que simplement ñoom ñoo gënoon a ne man nii laa benn lii laa gëm te nii laa te du ma changer parce que bëgg naa nit ñi dégg lii wala yi déedéet nii laa mel. parce que dañ nekk àdduna bopp day foog as léegi nag jullit ñi il faut ñu mel noonu il faut ñu ne hey xam ngeen lan la man jullit laa quoi da nga may bëgg wala nga bañ ma parce que jullit laa mënuma ko changer mënuma ko changer voilà. da ngay nangoo ànd ak man ci lii grawul soo mu soo soo soo soo mënul accepté nii mais amul problème mais man lii lu ma changé nii laa lay mën nañ discuter ci lu ne mën naa chanter yow ci lu ne mën nañu doxalee lu ne mën nañ def lu ne mais man nii laa mel waaw te jëlewul ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñeneen ñi melutu woon meluñu woon noonu waaye Seydina Omar radiyallahu anhu da ciy gënoon a intransigeant maanaam da ciy gënoon a daf cay yeggoon niveau boo xamante ne kenn xalaatul naan da ko ci jéem a dindi maanaam xelu kenn dootul ko ci jéem dindi radiyallahu anhu moo tax moom ba muy jóg di dem moom dafa tuub tranquillement am na te loolu tamit day wane tamit benn xeetu sacrifice maanaam mooy euh, tamit nit ki dëggu ak sincérité parce que Seydina Omar radiyallahu anhu loolu tam bokk loolu moo tax xoolal li ko yàlla defal comme li yéen di wax salaa sam ne seytaane da koo ragal inna seytaane lay xaaf mi ngi yaa yaa yaa nal xaaf ba pare yàlla da koo may ndax sincérité boobu mu am ci loolu ak intransigeance boobu mu ak dëgg moo tax yenn fu dëgg nekk fu Seydina Omar nekk dëgg nekk ko nekk noonu maanaam moom nekkatul di moom di wër dëgg déedéet dëgg moo koy fekk si fu mu ne parce que lu tax parce que dafa dem moom dëgg la ñu mënuñu leen taqali mënuñu taqale moom ak dëgg mënuñu leen taqale ba nga xam ne bu suuboo ak benn yoon suy yi dañ bu ñu gisee ñu gis suñ leen loo man jaarale fii bu kaw ci dëggu moo koy may. loolu lañ tuddee ko alfaaw moo tax mu tuddee ahzab yi mooy nga ci gën a farlu mooy caractère boobu nekk ci moom mu gën ci mu gën a remarquable ci moom moo tax mu amee loolu. waaye kudul kooku lam yabqa desul maahu kudul yi ànd ak yenente bi sallallahu si waa kudul ak siddiqu ka nga xam ne daa jéggi dañu ci dëggu ci dëggu gi moom it radiyallahu anhu sayyidina Abu Bakar ci dëggal gi ak dëggu gi wal bu kawe ja mooy njàmbaar bu màgg ja mooy ñoom ñaar mais ñoom ak ñu rëy sacrifice ñoom liñ def Seydina Ali moom moom la tegoon ci lalam Seydina Abubakar Abubakar radiyallahu anhu moom la àndaloon dem tukki ci moom mu def sacrifice mu def ci yoon bi oh loolu yëpp maanaam eh, ni ñu doxalee bu ñu ko waxtu wi mayoon dina gis ni ñoom ni ñu doxale day ware ne maanaam eh, nit suy avancé maanaam su bëggee liggéey lu ci diini wala ci yoonu yàlla wala mu bëgg dë wala sax ci société faw mu am ñoo xamante ne dañuy am boobu sensu sacrifice ak ak sensu kii maanaam mënta nekk moom kese faw mu am ñoo xamante ne da koy jaral te xool Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi muy ànd ak yenente euh, stratégie waroon am maanaam lépp am ba tax ñu mën a rëcc mu ànd ak yenente bi sallallahu alayhi ba bari borom subhaanahu wa tudd ko ci alquran ne moom mooy saani sunayni isma fil xaar mooy ñaareelu ñaar ñi ba nga xam ne ñoom rek moo tax illaa tansuru faqad nasarahullah xam nga eh, eh, isma eh, faqad nasarahullah id axrajahu alladina kafaru saani isnayni isma fil xaar fa qaala li saaxibihi laa tahzan inna allaha maana ñoom ñaar ñoo nekkoon ca xuntu nga xamante ne dañoo ñëw ak kii taal yi ci am mu commencé tiit nag parce que gars yi yii fii ñëw nañ ba daanaka ñëw nañ ba ci xur tiim leen mu naa leen ne eh, eh, naw eh, yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bul bul am bul am lu lay tiis yàlla mi ngi ànd ak ñun te yàlla mi ngi ànd ak ñun googu bokkut yàlla li mu ànd ak xam ne inna yàlla mi ngi ànd ak muñkat yi wala inna allaha ma'al muttaqin yàlla mi ngi ànd ak way ragal yàlla yi ak inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun yàlla mi ngi ànd ak ñi ragal yàlla ak ñi xam ne ñoom ñuy dëkk ci dina fatal hmm? ah inna allaha ma'al mu'minin yàlla mi ngi ànd ak way gëm yi maanaam loolu. Euh, bokkut ak bokkut ak ànd gii nga xam ne moom la yàlla ànd ak yenn doom ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu lu tax parce que ànd gële yàlla dafa ànd ak ñooñu ci kaw melo gi nekk ci ñoom maanaam ragal yàlla gi nekk ci ñoom wala muñ gi nekk ci ñoom wala maanaam bu muñ nga tàqali koog ñoom ànd nga tàqali koog ñoom bu ragal yàlla nga tàqale ko ñoom ànd nga tax mais fii maanaam dafa ànd ak ñoom ci seen jëmm ngir ngir ne ñu na te Seydina Abubakar radiyallahu lu ne daj na ko ci yoon bi bi ñuy dem ba pare jël waa gërëm engagé leen ci biir xam nga loolu tam beneen affaire la ba pare jël alalam yóbbaale ay xeer na ko ba pare waa kër ga toog xaar muñ maanaam daf leen a yar ci diine te danañ la avancé loo ak xaritoo bi mu àndoon ak yenn situation moo tax Sayyidat Aisha radiyallahu anha bi ñu ñëwee di kii xam na ne am na lu xew mu Sayyidna Abubakar radiyallahu anhu loolu nga xam ne am na lu xew parce que heure bi mu ñëw daa mu ñëw heure te loolu tamit benn ñëw digg njooloor mooy jamono bi nga xam jant bi mu ngi daal di jër jër jër parce que yenn saa soxna daan dem kër Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ñaari yoon par jour suba tey suba gi ak ngoon gi yoon danaa dem kër Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moom rek da ko amoon saaba yi yenn saa saa di dem këram tous les jours deux fois radiyallahu anhu mais digg la dem bii baax loolu tamit stratégie la. parce que comme gars yi dañ leen doon surveiller non gars yi dinañ mës a dem ñu nañ surveiller comme dañ dem ak ngoon yi bi ñu xool ba heure yooyu saa gars moom bii paase mu ñëw bi mu ñëw ba pare bi muy ñëw fii taxal lu ko comme ni ko euh, Lazare ko waxee ak ak xaddis yi nettali maanaam mooy dafa dafa dafa dafa mooy comme mooy dafa muur kanam kanam gi dafa def euh, genre kaala yoo xam ne bët yi ñooy feeñ léeg-léeg nga gis naa di ko ñenn ñi di ko def waaw toilette yi voilà toilette yi voilà voilà loolu la def après bi ñu ñëwee ñu jaar ci benn buntu ca gannaaw mais d'ailleurs bi mu ne ko dañoo war a dem mu ne ko euh, as-sahbata rasulallah dañuy ànd ndaal sa sa mu ne ko waaw as-sahba mooy ne ñii ku nekk par groupe lañ doon dem mais ñun ñaar kese ñooy ànd. la ilaha illallah Seydina Abubakar am na lu rëy. li yent bi saa sam dafa moom ñoom ñi moom la àndal te yàlla tànnal allah mu dem mu dugg ci ñu jaaree gën a man jaaruñu buntu bi ñu daan jaar xam nga kër gi am na bunt boo xamante ne ca gannaaw la am loolu baax na maanaam léeg-léeg am buntu boo xam ne yow rek nga koy xam ci kër gi wala hmm? waaw mais loolu day supposé nga tabax sa kër jaaree ni la ne te wut xam ne gars yi duñ ko duñ ko bàyyi xel mu wut mu mel nii voilà mais mais bi mu njëkkee nii moom lay àndal mais dafa jooyee jooyee jooyee jooy seen ay daanaka mu mu mu xaw ma woon ne ndekete nit dina kontaan bay jooyee nii. maanaam moom gisul risque bi xam ngeen ñu ngi leen di risque bi ak gars yi dañuy weer sa tête ak xaw ma lan ah am pour pour pour buñ la jàppee ah ah voilà voilà sa tête après yooyu loolu yi di wax non moom nekkul di xalaat loolu de moom mbégte gi lay jooyee mbégte gi maanaam man yent bi ñoo war a ànd sallallahu alayhi wasallam après coono yi ci nar fekk ak yëpp dégg xalaatu ko te ak a coono voyage boobu ak a coono waaye lépp la nga dajoo lépp yàlla ko te li gën a yéeme mooy danaan sax am na jamono yoo xam ne sax dafa dafa dafa dafa dafa teg yenn bi sa salama ci mbagg yi parce que dañuy du ko bàyyi muy dox loolu dafay sonn di dox ci kanamam dem ci ginnaawam dem ci eh, wër ko lu tax. parce que damay damay damay naan xëy boo muy après yu ñëw ci kanam gaañ ko wala muy ñëw ci ginnaaw wala ci ndeyjoor wala ci eh, dugg ci xunt yi moom moo njëkk dugg teg ay yëreem teg pax mu ne mu sakk ko benn pax rek na sakk ak tànk bi yenn saa sama tëdd ci kawam ñàkkam moo ko dal moo dal ngir ne dafa am jaan ko bu ko matt buggul woon yeewu buggul woon yëngatu mu muñ ba mais ñàkk bi xam nga dafay tàng moo moo dal yeneen bi saa saa mu yeewu xoolal ma sacrifice yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi mu def ak muus ni ni mu ku mu tasee ci benn may kii nga àndal kan la moom ha- haadir maanaam kuy kuy gindiwaate la maanaam euh, comme euh, euh, yi di tukki ànd ak touriste am na guide voilà guide touristique voilà moom moom dana la kii kii mu doon di noonu mu ne ko guide la kii guide la léegi moom mu foog ne kuy guide nit ñi la bu yoon wi waaw foo leen jóge ñun ñun ñun naa ñun ñun ci ndox lañ jóge jàpp ne gars jàpp ne ndox a benn mooy doole léegi waaw fekk maanaam ñun ñëpp yàlla ci ndox la ñu bindee loolu lay tekki euh, tawriya baax na di def loolu tawriya mais baaxul di def règle c'est-à-dire tawriya mooy li ñu wax ni maanaam wax loo xamante ne yow li ngay wax dëgg la mais ki koy dégg moom leneen lay comprendre parce que bu ko wax dëgg-dëgg li xew parce que <laughs> day am leneen ay conséquences mais aussi bu ko wax dëgg loolu baax na di def mais baaxul di def règle parce que soo ko defee règle mënutoo waxtaan ak kenn maanaam mooy yow loo waxante rek am na leneen lu muy teg <laughs> te mbir yi dañoo am ay tur voilà waaw munoo ne par exemple ah yow supportable bi bëgg na ko de ah donc donc donc waa donc waa trop sawro rek trop sawro c'est bon jox ma suba ma jox indil na ko trop sawro nga ñëw suba nga ñëw jël sa këyit bind ci 300 euros indi loolu xam nga loolu lu sérieux jubluwuñ ci woon loolu parce que yow tegu yi nga xam ne jàpp na 300 euros maanaam li mu bëgg a wax mooy kii koo xam ne dama ciy bind 300 euros maanaam tegu yëpp baaxul di baax na mais pas di ko def def règle et puis circonstances yenn yi nga xamante ne mënut a ñàkk na voilà. voilà moom moom vraiment Seydina Abubakar radiyallahu anhu foo foo foo natt kawaayam ëpp na ko doy na ci ngëneel ku ko yàlla defal mooy bokk bi mu bokk ak yeneen bi yàlla tuddee ko ñaareelu ñaar c'est-à-dire que ñaar ñi te effectivement loolu la ñaar ñu màgg ñi Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy ñaareel Euh, beneen bi mooy Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ak Seydina Omar am nañ beneen gënal bu am mooy ñoo ak yeneen bi sallallahu alayhi ñoo bokk suuf si ngeen bindee ñoo tax ñoo bokk fi ñu ñoom ñett muy beneen gënal boo xam te ne am nañ ko te Seydina Aboubacar moo gën a jege. radiyallahu anhu waaw ak ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam te ne ko am amma Seydina Ali karamallahu wajhahu moom sacrifice bi mu def moom boobu bu dangereux la moom nekk fii di xalaat naan waaw gars yi moo fi fekkee parce que yenn saa sax da koo fanaan loo fi moom moom fi néegam moom te gars yi neewoon nañ gars yi dañoo daje da daawoon na doo mooy ku ci euh, conseil euh, mooy bi nekk ci góor yi moom. sécurité conseil de sécurité waaw. daal na doon conseil de sécurité lañ daje ne dañuy dañ ne pour ñu pexeel ne comme. lu ñu ko a pexe nekk après moom pour tënk la rek finalement liñ jàppoon ne moom lañ koy def mooy dañuy ñëw kenn ku ci nekk indi ñu dóoru dóor ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee dañuy dóor bu ñëpp bu ñëpp dóoree nga xamante ne léegi day daal di génn àdduna bu génnee àdduna ni ñuy def bu ko defee waa Banu Hashim mooy ay mbokkam duñ mën a topp mboolem arab yi naan saa yow a maanaam dem xeex ak ne pour rey foofu rey seeni mbokk loolu duñ ko mën léegi dañ naan rek léegi na ngeen joxee diye na ngeen joxe am ndàmpaay rek garaawul après ngeen joxe ndàmpaay loolu ngeen lañu mën a def gars yi loolu ba nekk di ko def taxaw ci buntu di ko xaaj sëñ naa alin moom ne moom foofu moom moom mooy fanaan place fi yeneen bi sa sa waroon na ko naan yeneen bi nag génn ricc leen dem jàng suuratu Yaasin seen kaw xam nga loolu quand même euh, bu rëy rëy la parce que possibilité wu ñu fekkoon ko fa faagaagal ko wala faat ko mënoon naa nekk te pourtant subhaanallah xam nga lu tax mu bàyyi ko pour mais xoolal maanaam tey ni mu garaawee xam nga gars yi li ñuy bañee li ñu koy bañ yëpp nag sallallahu alayhi wasallam ak di ko kontu gars yi ku ci amul looy dénkaane moom nga koy dénka ah. <laughs> xam nga ba pare nee nañ nee nañ da da da jabarkat la jimir moo ko sax eh, et cetera xam ngeen kooku ku jënd sax te yow yéen ñii ñu boole boole nangu woo leen ah ñu woo leen a mënoo leen ña mënoo leen a dénkante dara waaye tey jii ne sax ngeen di dem di dénkante di ko dénk yéen ñëpp. te yeneen i sens am mënu woon a bàyyi mbir mi noonu dem bàyyi te te te delloowu leen alal seen alal yi looloo tax bàyyi seen alal kon googu maanu googu yëkkati ko googu kaw xam ngeen loolu wute nag loolu xaal bi ñu doon defi bi ñu doon nettali sànq xaal bi ñu doon wax sànq dëgg waaw si xamante ne nit ki da lay yoreel mille francs kese saa yoo ko wooyu na la non booy maa ngi ñëw xoolal bu ma kii quoi maa ngi ñëw maa ngi maa ngi xoolal maa ngi ci kii non dama jàddoon fii rek dafa am ku ma tase noonu rek xaaral léegi ma ñëw ba nga yow nga xaar fi dem loolu mais mooy ñëw naa fekk ko defee bu ko defee nga jël jël ko tuuti au sérieux bu ko defee nga gis xam na pexe yooyu ànd ak ñoom yëpp nee na non alal yi ñoom seen alal la ñoom bu dee dañ maa bëgg a faagaagal imagine nga loolu dañu bëgg faat sama bakkan mais ñoom nag seen alal la man bëgg nañu faat sama bakkan mais alal li seen alal la naa leen ko delloo si ah Seydina naa ko xam nga loola am na benn mbir bu mat a bàyyi xel nitu yàlla yu mat yi bu ñu yeggee fi ñu yegg c'est pas parce euh, gudd fan kese kese moo leen ko may d'ailleurs du ci dañuy yegg fi ñu yegg fekk gudd guñ fan sax mais c'est parce que aussi sacrifice yi nangoo def la comme bi dul nangoo def ñeneen ñi duñ ko nangoo def xoolal Seydina Ali karamallahu wajhu possible loolu nag ay ñëw faagaal ko mais déedéet dafa ni waaw mais loolu jar na wax na yeneen ci sa Seydina Abubakar radiyallahu anhu bimu biñ demee ba ñu gis gars yi ñu ngi koy ñu ngi leen ñu ngi koy ñu jàpp na ne ñu ngi leen di waaj a nag jooy ne man yeneen ci saa salaam man garaawul man benn nit kese la mais yow yow yow buñ la fàttee jeex na xeet yépp fàttu waaw sànq rek ci oto bi ñu ngi ci doon waxtaan ci nattu saxaaba yi radiyallahu nu mu gën a màgg yeneen natt yi ndax ñoom ñu doon dund ak yeneen bi saa salaam mu xëy jékki-jékki rek nekkul fi voilà xam nga nit voilà boo koo commencé xam nii sax même burul nitu diine ah koo commencé xam nii rek nga commencé am attachement ci moom nii rek mu jékki-jékki rek faatu ni mu lay marqué ah cristal waxuma laa nag bu dee kooku daa màggoon ci yow am solo te saxaaba yi dama teel a si te ñi nga xamee doole gi ni mu amee mooy comme exemple bi ñu joxee ci kii mooy hadith bi yeneen bi doon wax ne sallallahu non bi di kii plutôt sallallahu sayyidina Omar ci boppam radiyallahu doon wax naan man dama amoon sama benn mbokk ak saa xam nga ñoom ni ñu doon def aussi mooy comme mënuñu woon amuñu woon ay enregistreur moom faw dañ daan teew chaque jotaayu jotaayu dañ daan teew di jàng ci yeneen bi salaasam yeneen bi di wax ñu déglu ji di jàpp ñoom noonu lañ daan def moo tax système bi ñu utilisé woon mooy dañ doon ay ay lool cest que damay wut koo xamante ne moom ñooy ay ay moom tey day dem déglu bi bu ngoonee Euh, man su ma wàccee su ma ba wàcc bu ma ñibbisee moom mu ñëw nettali ma lim dégg tey lim jàng yëpp tey bu subaa moom mooy liggéey bi mais man maa dem déglu ci su wàccee ma ñëw ma ñëw ah, euh, nettali ko mais nag comme période boobu dafa tombé woon nag bi ñu doon wax naan ñoom waa Ghassan euh, kii mooy Turki kii kii euh, Tabuk waa Tabuk kii dañoo ñëwoon war leen a attaqué mooy ruum yi ruum ni rek tey ñu ne euh, ñu toog Sénégal ñu ne ay États-Unis nee nañ dañ ci États-Unis ah tamit nee nañ dañ ñuy parce que dañ ñoo war a faagaagal dañ ñuy bombardé maanaam noonu lañ ko mën nattale parce que ñoom ñoo nekkoon puissance bu mag bi ñaari empire perse ak byzantin yi comme russe yi tey ak américain yi ñu jekk neen waaye américain yi dañoo mën ñëw bombarder si gars yi ko xam nga loolu comme préoccupation la quand même <laughs> voilà <laughs> donc gars yi mais du moment période boobu la woon fekk affaire mais ñu jékki-jékki rek ngoon gi nee na Seydina ma toog rek gis sama kiiwu voisin ansaar yi rek jékki-jékki rek di tëb ci ma jékki di gis ko muy tëb maanaam ngay gis ni muy tëbee nii ci maanaam est man maa ngi fi wax maanaam Seydina Omar mais ko dañoo yegg waa kii te wut yow dañoo yegg si kii ruum mu doon lu gën a garaaw loolu waxtu. mu ko lan la mu ne yeneen bi lañ ñu woo mu woo wala gis nga ñoom liñ jàpp ne li gën a garaaw euh, waaw gars yi ñëw bombarde si mooy yeneen bi moo wacc ay soxnaam euh, xam nga bu doon ñu ne moom moo wacc na soxnaam yi quoi c'est vrai garaaw na bi moom après mu wut ñeneen <laughs> wala après dina dina mu jëlaat leen rek quoi ñu négocier mu jëlaat leen ñun bon ah, après ñun noonu la ñuy mais ñoom loolu rek déjà le simple fait ñuy imaginer mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam am na problème kër ba tax muy war a wàcc soxnaam loolu rek maanaam tristesse boobu ñoom jàpp nañu moo gën a garaaw gars yi ñu ne ñu ngi ñëw di ko bàyyi. maanaam ñooñu seen bëgg yéen sa sam vraiment en fait mu mënu koo imaginer ñu mais ñu ñu moo man bu ñëw bu ñëw ci jàkk ji ñu ne loolu tiital ko mu génn ñëw ci jàkk ji fekk mais gars yi jàkk ji jumaa fees dellu ñëpp toog di jooy te kat affaire bi stade rumeur doomu la doon noona ah. du sax information buñ vérifié rumeur la woon mais gars yi toog di jooy maanaam ñooñu bëggoon nañ ko toog léegi nag imaginer koo bëggee noonu jekki-jekki ne la léegi nag moom nekkatu fi nag xam moo gën a woyof moo moo gën a na soxnaam làpp moo gën a metti wàcc na moom man moom je préfère que nga wàcc sa soxla que nga làqu après nga wut benn soxla wala après négocier nga jëlaat ko voilà voilà moo tax tey xamee ñoom natt bu méttee méttee métti bi nga xam te ne moom lañ am ñu gën a métti la nag ñëpp moo tax tamit nga doon gis sacrifice yi mu leen dañ doon sacrifice wu ci lu bare bare bare bare pour bi sallallahu alayhi wa sallam mais ak loolu xam nga lan moo ci yéeme allahu akbar mooy yenente bi bi mu fiy jógee sallallahu alayhi wa sallam mbubbu koom bi diraay mbubbu koom bàyyi ci benn yóbbu parce que tout simplement dafa am pepp mu fa jënd bàyyi ko fa euh, garanti mu leer na ne kum ko waxoon ku yëgoon ne soxla na pepp bi ci saaba yi ki gën a ndaw mooy yëkkati xaalis mooy yëkkati mbir mi dox ko waaw maanaam c'est kii boobu valeur maanaam kii boobu quoi valeur valeur boobu euh, humanisme boobu euh, oh, jikko ju tedd ju rafet jooju mais de part et d'autre yeneen sansam ak ñi mu yàgg yi saxaaba yi radiyallahu anhu mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire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 قال في So قل من حدث قينسا موها لشاق لطاقها لدر بقيا قوب لذي الخدم مستعى وصليا يا إلهي وجيا أبدا solution pour regrouper ou diminuer les prières bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baad euh, julli comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhanahu wa taala wax inna salaata kaanat ala mu'minina kitaaban mawquuta nga julli dafa nekk loo xam ne euh, lu gaaw ci kaw muy gëm ñu euh, lañ nekk farata boo xamante ne dañ ko wutal ay waxtu comme farata yi dañ ko wutal ay waxtu loolu li muy tekki mooy euh, pour mën a wàññi maanaam ba pare dañ ko wutal tamit ay lim maanaam comme ni ñu ko xamee suba ñaari rakka Euh, euh, wala boog tisbaar ñu tàmbali ñeenti raakaa la tàkkusaan ñeent timis ñett euh, gée ñeent suba ñaari raakaa la maanaam am fukki raakaa loolu mooy li nga xam ne moom mooy lii nga xam ne ijmaa la borom boppam yi rahmatullah alayhi suppoo yooyu ay farata lañ bu jot ci jullit bu jot ba des que ki nga xam te moom mooy ki nekk ci tukki moom dañ koy wàññi ay julleem maanaam euh, ci condition yi tukki maanaam di buñ ko wàññilee ay julleem bu boobaa tisbaar mën na koo wàññi mu def ko ñaar tàkkusaan mu def ko ñaar ni ki noonu gée mu def ko ñaar bu boobaa euh, dana am euh, juróom benn rakka yoo xamante ne mën nañ ko ko ko wàññil maanaam dañuy wàcc ci Euh, fukk ak juróom-ñaari muy boobaa muy fukk ak benn rakka waaye loolu du farata ba mu des ci Hanafi rahmatullah alayhi waaye lii nga xam ne moom la jumhur di wax mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi euh, euh, mooy du farata te loolu amaan insha allah mooy lii gën a dëgër ci wàllu boobu insha allah léegi mu des su fekkente ne euh, waaye nag def ko moo gën maanaam def ko moom moo gën maanaam wàññi gi muy gën ci feneen fu ñuy waxee ne wàññi lul mu nekk loo xam ne day tombe tukki bu toog tukki mu ne fu ta wàññi ak julli même bu fekkente ne situation d'insécurité lañ nekk boobu voilà euh, beneen bi ci des moom mooy su fekkente ne nit ki dafay euh, wala boole nag julli boole julli tamit buñ koy def faaw mu am benn ci condition yi bu am mooy ñu war a mën a tukki bu ñu nekkee ci tukki wala boog ñu nekk ci manaasikul hajj yi euh, ñu war a julli euh, masalan ca bu ñu jugee maanaam ci ci ci wala Arafat maanaam ñu war a boole. tisbaar bi takkusaan bi wala teg ci ak yooyu bi ñu war ko def ci Muzdalifa loolu def nay boole julli yi wala boobu nit ki nekk di tukki bi tax mu war a mën a wàññi ay julleem boobu tamit dina war a mën a boole ay julleem ni loolu bu fekkente ne euh, matar am na maanaam mooy euh, taw bu bari boo xamante ne euh, de de averse la quoi mooy mooy mooy mooy wala intempérie plutôt voilà intempérie su amee euh, loolu wala boog bu neige bi melee noonu tamit boobaa mënul naa boole julli euh, ci jàkka ji waaw parce que sinon boo demul jàkka ji amul raison pour pour boole ko léegi su fekkente ne tamit dafa nit ki dafa am situation d'insécurité yu am boobaa tamit nga xamante ne ñu ngi ci xeex wala situation ragal am na. kii bokk na ci li ñuy tuddee situation d'insécurité tamit maanaam mooy xaw fu googu mooy masalan euh, nit ngay dàqee ab par exemple koo xamante ne euh, kon la police yi ñuy dàqee benn xamante ne il est recherché kooku dinañ leen mën a may ñu war a mën a wàññi seen maanaam ñu war a mën a boole seen ay julli ni ki noonu euh, ñu tamit euh, gars yi di la loolu beneen possibilité la loolu tamit day tax nga mën a wàññi sa ay nga mën a boole sa ay julli bokk na ci situation nag yi nga xamante ne mën na tax nga boole ci ay julli waaye nag loolu borom xam-xam yëpp dëppoo wuñ li ëpp sax ci borom xam-xam yi nanguwuñ ko waaye nag Euh, wax la ñoo xamante ne euh, am na ay borom yi xam-xam yu màgg yoo xamante ne nangu nañ ko ku mel ne Rabi ak Arab yi nga xam ne sëriñu Imaamu Maalik la euh, d'ailleurs sax ci sëriñu bi gën mooy sax sëriñu bi mu njëkk a jàngee mooy sëriñu bu ci ñu gën a mag yi ci Madina Madina Munawwara ala cinquante cent ku mel ne Ashab kenn ci ponkalu njiiru Imaamu Maalik nga xam te ne ci taalibe yu mag yi la bokk ci misri yu ne nga xam te ne ñoom seen wax di dëgg lool ci mazhab bi ak ku euh, mel ne al-Qaffal ash-Shashi ci euh, Shafi'i yi euh, ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah mais ñu ñoo mais mais par rapport bu xoolee grande majorité wu borom ko rahmatullah ñoom daganal nañu nit ki boole julli su fekkente ne nit ki dafa nekk ci situation boo xamante ne dafa nekk ci ay xat-xat yoo xamante ne xëy na liggéey yi moo ko waral boo xamante ne man maanaam mënut trouver situation bu mu lii bu mu jullee lu dul situation bu mel noonu euh, par exemple médecin bi nga xam ne day opérer nga xamante ne opération bi euh, day jël presque julli yu bëri maanaam temps bu bëri euh, julli yi maanaam tey par exemple bu fekkente ne bu commencé opérer bala moo bi et cetera ñu may ko mu mën a boole tisbaar ak takkusaan soit ci bi wala ci bi wala boog ñu boole timis ak gée soit ci heure timis bi heure gée loolu dinañ ko su fekkee wala koo xamante ne tamit moom de façon maanaam maanaam circonstances yi muy liggéeyee wala mbay ma mu yor wala xeet yu mel noonu maam ay circonstances yu ko contraindre de telle sorte que la mënta maanaam euh, faw dina am benn heure bu mu dul bu muy bu mu war mën a dina am heure bu mu libéré woo mais benn heure rek maanaam benn moment kese la mën a libre ci diggante tisbaar bi muy dugg ba bi takkusaan bi jeex mooy bu jant bi so naka noonu bu jant bi xësee ba so tamit ci biir maanaam mën na benn moment rek la mën a libéré ba balaa euh, ba balaa fajar gi di jot maanaam ñu mel noonu ñooñu dañ leen ñoom dañ leen di permettre ñu mën a dajale seen julli googu loolu nag euh, dañu wax ne. Euh, maanaam euh, wallaahu a'lam waaye li gën a lëng ci suñu gis-gis bu gàtt de mooy ne loolu moo gën a dëgër ne mën naa ne li koy wane nag mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu bi nekk ci sahih imam Muslim nga xam ne imam Muslim rahimahullah dafa indi hadith yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu euh, al jamu maanaam boole ci julli dafa am jamu fiskil xadar parce que dafa may xadis yoo xam ne daf koo indi ci jàmm fi safar bu ñuy tukki ñu boole ginnaaw bi mu indi ay xadis yoo xam ne day indi jàmm fi safar te mu indi xadis sayyidina Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne day nettali ne yeneen bi de sallallahu alayhi wasallam ñoom ànd nañ ci tukki pourtant nekk nañ ci campement ci campement lañ nekk waaye da daan def bu tisbaar jotee maanaam moom da daan jiir na julli tisbaar tàkkusaan boole leen xaar ba timis mu génn julli timis ak gee boole leen duggaat ci campement moom maanaam nekkuñu woon di di dox di dem di tukki ñu ngi ci campement bi euh, te ñu ne ko lu tax mu def loolu mu bu mu indi li mu ci mu ci a indil benn xat euh, mu mu mu waxe ko noonu loolu mooy xam ne Seydina Mu'aaz ibn Jabal bi radiyallahu anhu Euh, ñu gis yeneen yi ci des buñ ko xoolee maanaam euh, mu ne bi ci des moom mooy euh, hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas muy junj nii radiyallahu anhu nee na man dama mu ne Abdullah ibn Shaqiq moo ko nettali rahimahullah non astaghfirullah ibn Abi Mulayka Abdullah ibn Abi Mulayka moo ko nettali rahimahullah mooy tabi'i bu siiw boobu mu ne sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dafa ñu doon xutbaal ci Kuufa waaye ñu gis ne euh, timis bi la doon dugg si ñu naan ko assalaat assalaat julli julli julli julli euh, ñu dem bu biddiw yi di feeñ ñu naan ko julli mu ne leen euh, atu allimuna lis salah est-ce que yéen da may jàngal léegi julli mu ne ndaxte gis naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam madina mu ne jamaa nabi sallallahu alayhi wa sallam fi madina sa wa samaan min ghayri khawfin wala matar yeneen ci saa saa boole la ci Madina maanaam mooy tukkiwul ci Madina kon du safar du tukki te amul woon taw taw amul woon situation d'insécurité ñu ne ko lan la namm ci loolu mu ne araada allah yaxrija ummata li mu ci namm mooy bañ a indil xat-xat xeexam boole ko mu tekki ne mu tekki ne mu euh, ibn euh, Abi Mulayka rahimahullah ne ma dem ma laaj ko Sayyidina Abu Hurayra ndax affaire bi daf ma daf ma semble bizarre quoi en fait affaire bi sama nam maanaam sama xet xol daal bi ma ko déggee affaire bi daf ma gêner quoi dam parce que mosuma ko dégg fenn genre kii bi nii ba pare aussi li tax muy gêner te d'ailleurs loolu moo tax lu ëpp ci fuqaha yi nangu wuñ ko mooy bu ñu waxee loolu mën naa ne li muy tekki mooy kon julli yi classification bi ñu classifié benn bu ñu nekk ñu wutal ko mel ni luy tëb te su fekkente ne loolu mën naa nekk waaye nag loolu day nekk mais ci situation yu particulier la mooy comme cas de bi ñu la wax nii euh, bi nga xamante ne ci la nee na ma dem laaj ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko Ibn Abbas a dégg mu wax nii mu ne ko wax na dëgg mu ne Ibn Abbas wax na dëgg te loolu kon day tegtale ne mbir moomu loolu lu mën a nekk la te lu eh, jàppandi la waaye nag loolu duñ ñëw rek ne lu ñu la joxoon jaay rek nga dem daal di dajale sa sa tisbaar tam sax wala ñu la joxoon jaay nga dem dajale sa timis ak yooyu mbir mi du demee noonu ni ñu demee mooy dañ naan la léegi dañuy xool dañuy xool. Euh, su fekkente ne am nga souvent loolu ñi di liggéey ñoom ñoo koy gën di di di di di di di wax maam ñi liggéey ci yenn entreprise yi nga xam ne xëy na fi ñuy liggéey ñeneen ñi dañuy bañ ñu fay jullee wala amuñu place de toute façon bu jullee wala yu mel noonu euh, te mënuñoo génn dem ci biti parce que maanaam ni affaire bi ni ni entreprise bi bindoo la maam buñu mën di génn di génn di dem ci biti ak yu mel noonu. kooku dañ naan xoolal bu fekkente ne am nga moom boo xamante ne mën nga libéré wu euh, li gën mooy nga def lu ñu tuddee jàngu suur yi jàngu suur yi mooy lan mooy euh, nga julli maanaam tisbaar ak takkusaan bu ne da nga koy julli ci waxtoom waaye fii tisbaar ak takkusaan di dajee maanaam mooy da ngay julli tisbaar moment bi ngay pare tisbaar fekk na takkusaan di dugg si nga daal di julli sa tàkkusaan maanaam loolu moom mooy xeet bi nga xamante ne moom moo gën ci dajale bi bu dee mën naa ne maanaam kooku mais nag ak moom julli dem ba romb dem ba ko jégg complètement te doo ko def moom loolu moom duñ ko duñ ko mayee léegi moom beneen kàddu fi parce que euh, beneen laaj la boo xam te ne xëy na buñ ko tudd waxu du du day day day desee. maanaam euh, dina am toujours questionnement bu fi des mooy ki nga xamante ne amul leneen lu muy def comme médecin boobu nga xamante ne par exemple médecin bi dafa am ku muy opérer opération bi mënu ko arrêté diggante midi la affaire bi mën na ko yóbbu ba 17 19 heures wala te timis par exemple nekk 17 heures te midi tax tisbaar jotu ko li muy tekki mooy kon tisbaar ak takkusaan ñëpp ci biir loo fekk duñ ne ko débranché machine yi wala bàyyi ji bi nga dem nga julli ñu ngi ñëwaat fekk waa ji dee ah loolu duñ ko wax mais dañ naan ko euh, léegi ni ngay def yow boo mënul loolu yow yaa ki nga xam ne mooy def salaatu musaayada yéen a ñëw c'est-à-dire que da ngay kàbbar da kàbbar euh, di di di di continuer sa liggéey. mais di julliwaale mboolem mouvement boo xamante ne man nga koo def nga danga koy def soo yi nga mënta def te maanaam mënta ànd ak liggéey bi nga mën koo def comme lu demee ne ci sujjóot yi wala bu dee rukoo bi parce que peut-être bi dina ko man mais bu ko mënul par exemple loolu bu boobaa du ko def mais da koy da koy junj rek maanaam comme waaw da koy daal di junj rek noonu la koy kiiwee ba julli bi jeex voilà loolu nag moom mooy kaaw képp koo xamante ne dafa nekk ci cadre comme tey par exemple euh, euh, ci vol tamit bu moment euh, yu vol bi fekk na ba mu leer ne balaa kooku tamit dañ naan bu fekkee vol bi am na place bu ñuy jullee moom laaj moom doon la amati njariñ waaye bu fekkee ne ne amul place bu ñuy jullee da jóg taxaw amul parce que ay nit ñi may gis loolu moom bu nekk da jóg taxaw. nga akbar allahu akbar nga daal di sëgg yi ruuxoo bi di nga ko bi nga dul mën sujjóot bi moom ngay junj ak yu mel noonu noonu noonu ngay defee nga daal jeexal euh, après bon te souvent nag subhaanallah def yitte ci mbir moomu di ci bàyyi xel te te def ci vraiment yitte te te jàpp ne maanaam ma ñàkk julli maanaam il faut nit ki dem boobu foofu maanaam lan ma ñàkk julli ah xanaa loolu moom mooy kon bis boobu dudd ma rek maanaam dee daal moom mën a teree julli loolu bis bu ko defee ci bopp bi moom yàlla dina ko gis dina gis ne dina gis ne dina julli dana xam nu def ba julli par nga xam ne moom jàpp na ne non garaawul julli mais après quoi kooku le temps kooku mooy bëri problème mais ki xam ne moom jàpp na ne non man julli moom te li ko yóbbee silmaxa bi lenn rek la mooy feebar bu mu feebaroon am médecin bu ne ko yow boo bëggee wér benn mbir nga am mooy boo boo nii trois jours yoo xam ne nga ubbi sa bët parce que dafa am lu ma lay def mais garab bi ma lay ni ma la nga jamono médecine bi jégalu ko comme léegi euh, ni ma lay defarale maanaam il faut nga tëdd daal tëdd nii au sa doon yi trois jours nga wér benn yoon mu jeex on n'en parle plus mais moom li ko jaaxal mooy mais bu defee loolu kon nan lay jullee moom xel mi yëpp ci nan lay jullee la nekk loolu mu ne kon garawul naa silmaxa garawul am problème moo tax loolu moom moo tax mu silmaxa wallahu ta'ala a'lam euh, non mais ceinture bi obligatoire la mais yaakaar naa ci départ bi kese la bu ñu demee ba affaire bi nekk ci vitesse de croisière bi euh, dootu obligatoire la waaw allah taala ban maanaam bu ma déggee mooy nit ki lu mu ko mën a fekk même bu amul lu mu jàppoo amul lu mu def mais imagine que mais loolu alxuraan la ki kii nekk ci xeex xeex ki ñuy xanaa ki ñuy waajur di gor jaas mu dee kooku moo gën a garaaw ñëpp kaam c'est kooku lañ dul may mu bañ a julli kay waxuma la keneen waaw bismillah beneen julli julli fajar kenn mënu ko moom moom non kenn mënu ko waaw waaw non waxtu yëpp kenn mënu leen a maanaam par exemple tisbaar kenn mënu koo julli laataat waxtu bi di maanaam tisbaar ak tàkkusaan mënoo leen a boole fekk tisbaar dugg bu dee da leen di boole timis mënoo koo julli moom ak yee fekk waxtu timis duggul jant bi sowul ni ki loolu fajar bi wallahu taala alam euh, Comment doit-on faire la prière d'istikhara euh, istixaara salaatu istixaara mooy euh, ñaari rakkaam yonent bi jàngale na sallallahu alayhi wa sallam bu nekk ci guddi gi wër bu jëkk boo mën a naaj la rek nga daal koy julli nga ñaan borom subhaanahu wa taala daal di lay tànnal li gën comme ni mu nekkee ci ñaar yi boppam Euh, bu mu tàmbalee laa ma des sax yow nga koy doon sant lu xaw a sax dégg ko bi pour doo xam ne taalam wala ah wala taalam bu yëpp allahumma kat kunta taalam am naa daanaka xew li fi di loolu dina wax ak amri waa ajali wa ajali et cetera ba euh, ñaan gi jeex guddul mais loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, salaatul istixaara noo ko mën a mais loolu rek nag maanaam ci gàttal sax mooy rek yàlla boo jullee ñaar rakk ne yàlla de. man suma mbir mii ah, yow yow yàlla yow yaay yow laay tànn lool ci sa xam-xam sa gàttal sa man-man sa sañ-sañ yow yaa xam man xamul ndax yow yaa xam kumpa yi yàlla ko lii moo gën ci man defal ma ko bu dee gënul ci man ah nga sori ma ko te indil ma li gën ak nu mu mën a doon ak fu mu mën a nekk loolu ci gàttal loolu la maanaam loolu mooy salaatu istixaara istixaara tekkiwul wolof nag boo nee istixaara li muy tekki mooy nga am loo ko xoolal bu ko defee nga wan ko dara wala nga gisal ko dara yooyu non non loolu du istixaara en tout cas man xaw ma boobu ci euh, sunna wallahu ta'ala a'lam. question de sa deuxième page mu ne qui doit le faire. ñëpp képp kuy jullit rek man nga ku ne man na koo defal boppam te maanaam istixaara mooy da ngay sàkku yàlla mu tànnal la. mu tànnal la nag saabu baat bi danaa la lii laa tànnal mais yow ci ni mbir mi doxee ci ngay xamee ni yàlla na la lii waa wala déet. voilà maanaam li yàlla lay dogal loolu la nag àndal voilà wallahu ta'ala a'lam. ah. waaw ci yow bu lii gënee ci diw ngay wax waaye ku ne mën na ko defal boppam it nii loolu gën a woyof. benn mu ne est-il préférable de prier à la mosquée ou diriger sa famille pour la prière. xaqiqatan euh, li nga xamante ne moom mooy am na ay borom xam yu wax naan jiite sa famille moo gën waaye euh, li ñu xam. ah man maa foogoon ndax am rajo bi wax ci gannaaw sax ñu man gars yi enregistré ñoom ñoo ñoo njiw daal di jël play bi. dégg nga euh, am na ay borom xam-xam yuy wax loolu noonu mais li nga xamante ne moom lañ gis ci xadiis yi li ko li moom mooy julli ci jàkka ji moo a ràññeeku te loolu moom nga xam ne moom la Yonent sa sa biir kër moo gënoon kon saxaaba yi doon woon dem ci jàkka ji dañ daan biir di julli seen biir kër yi mais ñoom ñëpp dañ daan jéem dem ci jàkka ji ñu baare xale yi jigéen ñi def taxaw seen ginnaaw bu dee dañuy ñëw buñ ñëwul it ñu toog seen kër julli foofu loolu mooy li nga xamante wallahu ta'ala a'lam. kii mu ne à la suite de quelques problèmes dans un couple la femme rentre chez cependant le mari sans l'avoir répudié ne part pas la chercher ce durant quatre mois. Hmm. y a t toujours mariage dans couple. waaw mariage kay am na moom kay fépp waa ji waxul ne may na baatam du du ndaw si dem. bu loolu la kay kon ku dem rek ñu ne sëñ Ba waa ji demul seeti ji ko xam naa day xaar ndaw si gën a seet si mariage am na en fait Ila bi nga xamante ne moom lay xaar quatre mois yooyu quatre mois dix euh, loolu li koy indi mooy euh, mooy kii mooy nit ki ci boppam. deru soxna maanaam moom ci boppam moo jël décision ne man soxna si du ma ko laal pendant maanaam mu mu toog nag ci ci ci xaal buñ toogee pendant quatre mois bu ci ci la ñuy mën a waxee ba pare sax loolu tasul sëy bi ah. loolu day tax rek ñu mën a woo kilifa yi maanaam juge bi wala su amul juge kilifa yi ñu mën a statuer ci situation bi loolu rek la mais tey telewul ne sëy bi ci boppam day tas ci saa si voilà wallahu taala alam mu ne comment calculer la zakat xaalis moom mooy bi gën a yomb da ngay xool la zakat ni koy calculer mooy da ngay xool li nga jot a am ci alal maanaam xaalis bu ñu làmb euh, maanaam maa ngi ci li tax may ma ma préciser bi ñuy làmb mooy monnaie bi quoi wala maanaam or wala xaalis wala lu am valeur or ak xaalis c'est-à-dire or wala xaalis wala lu am valeur or ak xaalis lu am valeur or ak xaalis mooy lu am mooy mooy euh, comme ay euro CFA dollar yooyu euh, léegi ñoom dañ leen di li ñuy li ñuy njëkk xool li ñuy njëkk xool mooy li ñuy tuddee nisab ñaari condition yooyu la am nisab ak alxawlu nisab mooy ma ni euh, am na sëy mooy li ñuy wax sëy nisab sëy minimum bi nga xamante ne su ko alal ak accès eggee dañ naan lii li minimum imposable la loolu la ñu tuddee nisab fépp alal yéggagul foofu nag kenn mënu koo koo mënu ci génne askan euh, alal jooju nu muy tolloo mi ngi tolloo euh, Euh, mi ngi tolloo quatre-vingt-cinq or wala six cent grammes xaalis loolu lay toll euh, léegi tey bu xoolee lii la uu lii uu la du e d'accord loolu lu muy tekki mooy quatre-vingt-cinq grammes or dafa cher jamono ji ñu toll moom lu bari na mais six cent grammes xaalis la séeriwul noonu te bii la wala bii te monnaie yi pointé ko ci valeur or bi ci cours marché bi lañ ko pointé donc ce qui foofu la bëri di juumee moo ngay gis fatwa yu bari yenn imam yi di def wala ñu koy wax di ko relayer et naan la ay deux mille cinq cent wala trois mille nangami euro moom ngay génn asaka foofu nga gise foofu la erreur bi amee mooy ñoom dañoo dañoo considérer ni euh, xaalis bi kii asaka bi dafay génnee ci valeur ci maanaam pour ñoom euh, dañoo jàpp ne euro bi wala dollar bi wala yooyu dañ ko pointé ci valeur or bi alors que ko ci valeur or bi ci ko pointé depuis les dafa yàgg mais ba léegi dañuy jàpp ne non bi ci ci or bi lañ kon pour revenir su ma amee valeur quatre-vingt-cinq grammes or moom loolu moom lu bare bare day yegg ay deux mille cinq cent trois mille nangam kay euh, ma daal di jël six cent euros kii six cent grammes six cent moom daanaka ci ay moom kay daanaka ma ëpp six cent euros sax wala wala waaw euh, tax ko bon en tout cas bariwul ci xaalis euh, kon six cent euros environ mais buñ wala bii bu ma tey kon bi gën a tuuti boobu ci dama ci génne asaka ce qui veut dire que ni su ma amee sëy bi mooy kon 600 euros environ ma ne 600 euros kon su ma ko amee léegi mu des xawlu ñaareelu condition bi mooy at maanaam mu war ba mat at mais dañ koy calculer ci mois lunaire bi su wëree ba mat at muy def nii. te musul wàcc en deçà de six cents euros yi pendant toute cette année nekk ci banque bi kese la du compte bi lekk ak li nekk ci poche bi ak li ma def ci ronlal bi ak yooyu yëpp ngay boole ak li nekk ci gafandan bi yooyu yëpp ngay boole condamné bi waaw yooyu yëpp ngay boole parce que souvent booy wax loolu gars yi ñoom dañu jàpp ne compte rek la ñuy wax déedéet compte bi mën naa yor compte ci sama compte euh, dix euros yor fii mille euros sama poche bi mais duñ ne rek mooy compte bi j'ai vu j'ai vu les comptes là relevés yi je je me compte que à telle période wàññeeku woon na mais non ça suffit période boobu mu wàññeeku woon. lan moo nekkoon ci sa poche loolu tam jar naa xool donc euh, six cent euros environ kon il faut que mu loo ba pare mu mat ak mu bañ koo wàcc su defee loolu bu boobaa état actuel des choses état actuel des choses ci ngay génne vingt cinq pour mille somme moom ngay génne joxe ko asaka vingt cinq pour mille c'est-à-dire que mille euros yoo denc yu nekk nga joxe vingt cinq yi loolu xam ngeen ne bariwul dëkk waaw ce qui veut dire que booy amee cent mille euros euh, deux mille cinq cent cent mille euros quand même deux mille cinq cent euros kese Ah, wala dix mille euros nga joxe deux cent cinquante euros kese ah loolu loolu la loolu moom ngay joxe euh, léegi lu tax loolu important euh, ñu revenir ci mooy bu njëkk bi moom mooy teg ou ou d'abord mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy soo jëlee mbir bi nga calculer ko rek ci quatre-vingt-cinq grammes or bi. beneen problème lay indi mooy manque à bu bari bi pour pauvreté parce que ak xikma bi tax sa kii am azaka mooy kañ laa takuna dulatan baynal aghniya'i minkum bu ko defee alal ji bañ a nekk rek luy taxaw di wërwërloo diggante ñi am koppar ci yéen maanaam ñi woomal ni ci yéen riche yi léegi bu fekkente ni euh, imaginer tey nga ni ah comme que quatre-vingt-cinq grammes trois mille nangam euro la da gis euh, une bonne partie ci waroon na génne ñu bëri dañ ciy daal wàcc wàcc wàcc ce qui veut dire que manque engrais bu rëy doon ci pauvre yi nga xam ne ñoom lañ waroon a jox affaire bi maanaam sagesse bi taxaw ñu koy joxe day daal di commencer màgg lu bëri voilà. donc euh, loolu moom mooy ci bu wallahu taala alam ki yaakaar naa aussi euh, no question bu am solo la mais luy leeral la ne euh, xam nga tey boo jëlee xale bi gën a ndaw xale bi jottiral ko eh, kenn ci ñooñu hmm? mu teg wala ak nga tegal ko alxuraan wala yu mel noonu wala nga tegal ko way ñu doon way léegi nii moom dina xàmmee ne ñaar yi moom ko maanaam loolu moom maanaam daanaka soriwul sax ci ñu war ko mën a naatawee waaye nag alxuraan indi na ci ay ay ay yoo xamante ne wax nañ ci ñetti aaya boobu la tafsirkat yi dañ koy wax ci ñetti aaya la borom subhaanahu wa ta'aala wax ci musique ak gravité bi mu garaw aaya bu njëkk bi mooy bi nekk ci suuratu Isra mooy wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika euh, tukkal ku lan mais koo man yow seytaane parce que seytaane dafa ne woon amul amul nodd mu ne ko mu ne ko musique bi mooy sa nodd moo tax mu ne ko ku la neex ci sa sa sa sa kàddu boobu mooy musique bi cokk ko ci ko koo am koo man rek voilà euh, beneen bi ci des moom mooy bi nekk ci sóoratul Luqman wa mina n-naasi man yashtari lahwa l-hadiis li yudilla an sabiilillah fabashshirhu bi adaabin aliim am na ci nit ñi ñoo xamante ne dañuy jënd kàdduy caaxaan ngir sànq nit ñi wëlif yoonu yàlla bi euh, mooy lan est gis ngeen fi am woykat boo xamante ne day bind nit wala day sànq nit li imaamu Maalik waxoon rahimahullah bi ñu ko laajee musique bi ndax dafa xaram wala lépp li mu tontu daf ni tey bu ñu ko jëloon ci affaire wu caaxaan dañ koy bu affaire wu dëggu yi nga xam ne dafa mat a def am fulla yooyu dañ koy boole waaw wala déet mu ne waaw loolu duñ ko ci def def mu ne ah fama za ba'da al-haqq illa dalal comme ni ko amaan wax lan moo nekk ginnaaw dëgg lu Euh, i d'ailleurs moo tax doon na wax tamit nag innamaa yaf'alul fusaaqu minna en tout cas fii ci Madina gii ñu xam moom kàccoor yi ci ñun ñoo koy def mais seet ci mboolem réew yi àdduna bi comme village planétaire bi nekk est-ce que gis ngeen keneen ku koy def ku dudul ñi gën a kàccoor yi ci biir nit ñi est-ce que am na ñeneen ñu koy def lu dul ñi gën a kàccoor ci biir ñi am na kenn ci woykat yi xooxoon benn euh, xaw ma nu ma ko mën a sax ndax ma def naa wax oustaz ma def naa wax sëriñ ma def naa je pas xaw ma nan laa ko tuddee mais daal ñu koy woote woo daal la maanaam daal ci kër diini la ñuy woote man. parce que dañoo wax dañu toog seen rajo bi wax ku nekk di wax ni di daganal ba daganal ko ndeysaan daganal seen musique ñoom ñëpp ñu daganal ko nag commencé tii nag euh, par contre benn jékki-jékki benn question soit soit disant sëriñ bi ne ko waa léegi yéen lu tax doo leen tëgg weeru koor mu ne ko yaa demoon ci ci daara man moom léeg-léeg ma gis di di tëgg gis lu waay yoo xam ne day téye ndigal ndaw soo xam ne ñu ñuy fekk mu leer ma ne du jabaram ah dëgg dëgg dëgg dëgg mu woon daara mais ñëwee ma ko def ci ko bu dee bu dee baax na bu dee baax na lu tax du ko def weeru koor mais lan moo tax bu weeru koor bi duggee am am am naa ñu ma ci mosoon wax dara mooy paa yooyu kii rek kii maire yi quoi kii rek lu taxe ñuy wax ci affaire boobu nanguwuñ dégg ne li ma leen ne ne ne musique ma ne leen léegi dama leen laaj boo amee benn sëriñ boo fonk respecté ko màggal ko day ñëwul mu ñëw di la seet est-ce que da nga koy tegal musique non mais non mu ko tegal man ko euh, est-ce que ko tegal café di ko jox café mu ne waaw café dana ko jox ma ne ko mais léegi su fekkee ne daf ne la nga tegal ko nga nga tegal ko musique bi su waxee moom bu réclamé ne tegal nga musique bi nag mu ne ah ko ko tegal rek waaye boobu dafay gëj de moom <laughs> ko mais lu tax léegi café bi nag bu la ko réclamé est-ce que boobu la fay gëj mu ne mu ne ma déedéet man ko mais lu tax mu ne moom dama xam ni kooku dootul sëriñ parce naka la mën a nekkee sëriñ di ma tegloo musique ma ne ko d'accord kon kay yow finalement trouvé ngeen ni baaxul maire bi daal di xool bu yàgg bon kenn ci maire fa nekkoon quoi <coughs> affaire bi indil ko désolation bu mag <coughs> mu ne monsieur yow tubaab bi def na erreur bu rëy rëy rëy rëy la bàyyee nga dugg ci dëkk <laughs> mais euh, xam nga euh, c'est que dafa am yoo xamante ne jaww kii bu bëri voilà euh, boo xoolee ah ah musique ba pare am na xadiis yu bëri yu ci tamit musique yi bokk nañ xadiis Seydina Abu Bakra bi radiyallahu anhu tamit ci Sahih Imam Bukhari voilà naan sayakuna euh, euh, fi ummati aqwamun yastahilluna al-harra wal-harira wal ne dañ dem bay jiima daganal njaaloo ak xeetu xeetu njaaloo yi parce que bu ay way garaw suwaa la ci si comme yëpp ñu defaral ko naan la noonu bii mais beneen ak xam sàngara daganal ko maa ngi wutal ko ay kii naan la noo boo ci guuti tuuti moo ko moo mais man bi la bañ wala ay non mais c'est que garaawul nangam et cetera yi maa fi dafa leer dafa dafa leer comme jant njolloon voilà. maanaam ak yeneen comme ci benn riwaaya bu imam al-Bayhaqi rahimahullah yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne innamaa bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq wa an amhuqa al-ma'aazif wal mazaamir dañ ma digal ma kii euh, matal mottali te daan yi jikko ma jëlee ci lépp loo xam ne dafa xeetoon ci xalam ak mbir ay xeetu yooyu. c'est li ko yeneen ci saa soxna wax Seydina Omar radiyallahu léegi xadis bi ñu doon ngi ci bi mu naan ko inna shaytaana la yaxaafu minka Omar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu parce que dafa amul ñu fa ñu doon dëkk ba bi ñu gisee Seydina Omar ñu daw fu nëbb seen sabar yi yëpp daw mu ne ko shaytaane da la parce que bi dugg see dafa mag mazaamiiru sheytaani fii bayti fii bayti rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abubakar moo ko waxoon radiyallahu anhu i ay instrument wu seytaane ci ci ci kër yeneen bi te boobu doon ay sabar kii nga c'était mooy mooy comme dagal jouru feet yi rek comme jouru di dagal yooyu loolu rek ak yeneen ak yeneen Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lu koy wax al-ghinaa'u tunbitu an-nifaaq fil qalbi kamaa tunbitu al-maa'u euh, bi day day day jëmbat ci xol xolu nit ki naa fekk ni nga xamante ne noonu la ndox di jëmbatee ñàmbi euh, maanaam daanaka loolu alaakule xaal ñëpp xam nañ ne mbalaax rob zouk blouse yooyu moom cimbi xeet ñooyu moom ñëpp xam nañ baaxul moom sincèrement loolu jarul jarul voilà loolu moom daanaka xale bi gën a ndaw bokk laajee dana xam ne lii baaxul fi mu toll euh, ku ko respecté waajuram sax du ko du ko teg ci kanamam quand même ah. non rek yooyu yooyu maanaam yi ko nuru rek laa wax. Saint-Paul yi par exemple orchestre Moussaoui Moussaoui. mais yooyu yëpp yëpp dañoo xaram. benn mais dafa xaram mais yooyu yëpp dañoo xaram mais même yi instrument musicaux yi la. dafa xaram ba pare boobu sax dafa am beneen bu ci yokku mooy jigéen bi mooy way boobu dafa gën a xaram encore parce que jigéen bi mooy way boobu moo gën a garaaw te li ci gën a garaaw encore mooy ne euh, ci pour rajo bi seen xaajmaay rajo mi ngi ci wax ne bokk na ci musiba yi gën a mag. te amatul balwa dafa matale nekk musiba bu rëy te kenn dellu si wu mooy le fait jigéen ñi di si kàr ci kaw te loolu mi ngi ci kifaaya bu ràll bi Seydi Hadji Malick moo ko bind radiyallahu anhu ba pare wax ko bind ci chapitre bu mat sëkk. jigéen ñi waxtaan ci diine dégg naa kii bu dégg tere kii ñu naan nañ ko loo kii loo xalaat si xalam. mu ne loo xamante ne lu dee la di kii xol xaw ma. yàlla nañu yàlla sàmm <laughs> euh, xam nga euh, sincèrement nañu nañu nañu nañu nañu bàyyi fo yi quoi nañu bàyyi fo yi fo baaxul euh, xam nga yii yëpp xadiis yi yëpp mënuñu ko wax ba pare ñu wëlbatiku di dellu si ci ay détails quoi voilà foo foo baaxul quoi. voilà lu xës ba xam nañ ne xaram na xaram na ku ne ku wax leneen moom moo ko wax moom la concerné yeneen ci saa salaam waxam bu ñëwee amul waxu keneen ku ñu mën a teg ànd ne xam nañ ni Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala ce que yow comprendre nga ni di nga di nga di nga jàpp nga ni dina nekk ci caaxaan est-ce que supposé nga une seule fois Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu ko gis xamoo ko rien nga dégg turam lim lay jox mooy kii caaxaan bokkul ci ay mbirum. soo déggee turam rek rien que nga dégg turam jaww ngay xam mooy kan est-ce que jàpp nga ne ñooñu di toog di xalam di kii ñooñu ci dëgg lañ nekk wala ci caaxaan lañ nekk ñett ñoo koy def loolu lu dul ñuy xawaare est-ce que imagine nga ñeneen nekk di toog nag dañuy xalam lu dul ñuy xawaare est-ce que Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu mën nañ ko associer loolu loolu insulte la ci mais non mais loolu xeetu saaga la waaw dafa ne buñ la am na mhm. yow man fi dekk da ko war a gëm parce que boo jëlee xalam buum ci lu dee lañ tiire der mbedd bu dee lañ ko tiire mhm. loolu yëpp bu ñu ko assemblée day créé benn bruit loolu nag day firndeel ni que que day dekki am na bis yow ak yow mais waxul que musique par rapport à ça. déedéet xalam xalam bi par rapport xalam bi te effectivement xalam bi laa wax. Ah, waaw waaw léegi léegi léegi léegi léegi euh, ñu ñu ñu ci maanaam mu amaat tuuti mu amaat tuuti ordre incha allah waaw bismillah.

ba mu des ba mu des ci jigéen ñi jigéen ñi mën nañuy wax mais mënuñuy way góor ñi mën nañuy wax mën nañuy way ci ay conditions aussi parce que way am na way yoo xam ne moo tax même buñ naan euh, am na yenn noo xamante ne noonu ngay wayee noonu ngay def sa baat ci loo xamante ne par exemple euh, jàng alquran la maanaam day mujj dem ba nekk foofu maanaam alxuraan mënoo koo way di ko foofu mais nag euh, yegg ci niveau bu ñu koy foowee xaqiqatan man dégg bu ko ci jàngkatu alxuraan am na nag ñoo ma ko ci jàngkatu alxuraan jàngkatu alxuraan yi may jot dégg yépp li may gis mooy dañuy jàng alxuraan day neex day kii te loolu yeneen ci bi moo ko wax salaa dee leen neexal seen kàddu ci jàng alxuraan euh, léegi musique kii euh, instruments musicaux yi moom la nga wax sànq yi la wax yëpp c'était pour loolu dégg nga euh, euh, alaaj Abdul Aziz radiyallahu dégg lu ma xala bu leen ko xiinal bu leen mbalax ba leen tamay ba leen tujumi ba leen bàngooji koy ma cher kon leer na amul amul yeneen yi yëpp bàyyi leen boo leen di way ku màgg ku baax li seen Babacar Sy radiyallahu anhu mais yi yëpp yëlloowul nga koy def léegi yow nan nga mën a taxawee ne yàlla ngay way wala yeneen bi salaa xam xam nga seen Babacar la la wax bu def lii radiyallahu anhu léegi lan ngay xalaat ci yàlla wala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala ñoom dañu gën a moyta euh, mbir mi yaakaar naa euh, maam instrument bi ci jëmmi boppam moo problématique instrument bi ci mooy problème bi waaw léegi bu dee ñi nga xamante ne ñoom ñooy waykat yi nag après tout dépend ci li ñuy wax comme xasida la dara poésie la way c'est comme la poésie et cetera bon maintenant nag am na beneen polémique boo xamante ne souvent booy wax affaire musique ñenn ñi dañ ko fiy génne mooy oui c'est de xaw ma nan ah, ah, ah, kenn ku ne xam na ni waxuñu loolu loolu du débat bi waaw loolu moom du débat bi débat bi mooy instrument yi ñu boole moom mooy problème bi. te euh, amma ki nga xamante ne moom moo ci moo koy déglu lu bëri ñaari mbir mënuñoo daje ci mu toll xamul lu bëri da ngay gis dañuy jékki-jékki rek léegi doo fa mën a nekkati ci ñoom. wala nga gis koo xam ne danaa déglu alxuraan lu bëri mais mu jékki-jékki rek di teg benn kii son comme ni ñu koy waxee day jékki rek. day jékki-jékki rek dootul mën a déglooti alquran maanaam day day moo tax ku bëgg a sori musique bi day saxoo ci di déglu alquran bi parce que ñoom ñaar ñoom ñooy safaan yi ñoom ñaar ñooy contraire ñoom ñaar mënuñu daj ci benn ko mënta ne bii leer na bii lëndëm la pour total daan nañu àll sàmm loolu laa taala waaw waaw waaw waaw waaw waaw lu lu tontu ko tontu yu gàtt voilà. kii ma ne le sëriñ a une obligation de se renseigner sur le régime des fonds qui lui sont offerts. amul kenn ku nekk dans l'obligation ci renseigner wu ci origine xaalis yi ñu koy jox wala alal yi ñu koy jox wala àjjee yi ñu koy jox ndax alal ji dagan ñeent la mooy alal ji nga doon alal ji nga liggéey. Eh, alal jiñu la may alal jiñ la may ak ah, beneen alal mooy li nga xamante ne da koo for ci ci ci ci foo xamante ne kenn moomu ko yooyu moom mën nga ko yooyu yooyu mooy mooy mooy ricaas mooy trésor nga dem nga gas benn place mu nekk trésor wala kër nga kii nga gas nga trésor nga génne ci trésor loolu dafa am asakay boppam sax dayoon mooy xumus la mooy le cinquième bi la donc loolu euh, alal ji nga ji ñu la may ji ñu la may loolu dafa dagal par contre am na benn mbir mu mat a xel foofu mooy su dee xam nga ni kii fi muy jëlee alal ji daganul bokkul ak su dee xamoo ci dara su dee xam nga ni par contre saa waay jii péemi la kii wala boog dafa dafa daj dafa toj keesu jàmbur wala dafa dafa këpp kees wala dafa dafa dafa braqué wala yu mel noonu wala boog jigéen la juy jaay boppam ci alal jooju ci la lay ci ci ci la la may bu boobaa effectivement boobaa mën nga mën ko bañ pour dissuader ko maanaam pour mu xam ne lii mu nekk baaxul te du yow yaa koy euh, servir de complice ci loolu noonu wallahu ta'ala Il met dans la semaine est-il préférable d'apprendre quelques versets ou plutôt un à deux fois, une à deux fois plusieurs versets du Coran laaj bi des comprendre. ma est-ce que si semaine. waaw li mooy mu jàng quelques aaya. wala plutôt benn wala deux fois aaya yu bëri yu bëri. waaw ah, loolu laa dese comprendre. maanaam mais mais mais mais dinañ jéem a toon peut ci euh, lu lu voilà lu lu lu kii peut que man amaan na lii la bëgg a wax mooy est-ce que par exemple au lieu may may may may par exemple di tari di jàng par exemple amaya tabanaas bi ma jël sóoratul Faatiha di ko répété waat répété waat répété waat moom tolloog lu tollu noonu masalan peut que lu mel noonu la bëgg a wax ah wala bi njàng mu bees waaw loolu it moom naa ne def ala kulli haal bu mu ci def baax la waaw na jàng rek yow jàngal rek ki jàngul tey lañ xamul luñ koy wax allah taala loolu ci ci jaamu yàlla yu màgg yi la bokk sax ah. euh, parce que màggal bi la euh, li nga xamante ne moom moo koy wane mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi moom ci boppam dañ ko daan te loolu te te moom moom représentant wu alquran la loolu benn la ñaareel bi des moom mooy euh, borom subhaanahu wa taala dafa ne wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha fa innaha min taq fa innaha min taqwal qulub képp koo xam ne dafa màggal symbole yàlla yi loolu ci ragal yàlla ci xol la bokk te li koy tëkkale mooy kon nit ki bu fóonee alxuraan day wane ne màggal na ko maanaam ndax lu mu réyul màggal ko bëgg ko bu ko fóonul rawatina bu te te loolu moom moo tax mu bokk ci euh, jaamu yàlla yu màgg yow Allahu ta'ala amul différence euh, bu bu bu bu magnifique euh, baax nañ ñaar yëpp képp ko def li am solo mooy nga jàpp ni ndax sunna laa nekk di def waaw wala li am solo rek mooy naa ko def est lii dëppoo naak njàngale yeneen koo xam ne jàpp na ne lii may def nii dëppoo bi def salaa salaam li ngay def lu baax la amul kenn ci borom xam ne kuy ŋàññi sa xeetu jóg yooyu wallahu taala alam. Et celui le droit de prier les deux rak'at fajar. waaw waaw loolu ci jaatuwut waaye am julli day am kooku lu julli ñaari rakkay fajar ginnaaw bu mu julli ñaari rakkay suuf kooku noonu mën naa ñaari rakkay suba ñaari rakkay fajar. ak ñaari rakkaay suba jant bi doog a génn bu boobaa laa leen di defee su beneen cas de figure bi moom mooy ma julli ko à l'extérieur totalement maanaam moom mooy ma yeewu ginnaaw ba jant bi jóg na bu boobaa tamit damay julli ñaari rakkaay yi sama sama kii kii heure gay ndeg la maanaam ñaari raakaay yi suba maanaam damaa yeewu après après laa yeewu mu julli ñaari raakaay suba julli ñaari raakaay fay euh, ñaari raakaay fajar julli ñaari raakaay suba loolu mooy deuxième cas de figure troisième cas de figure bi mooy ma nekk ci situation boo xam ne su ma jullee ñaari rakkaay fajar duma am sax benn rakkaay suba bu mat maanaam su fekkente ne bu ma jullee deux dee mën naa koy julli ñetti rakka maanaam mooy bu boobaa damay julli ñaari rakkaay fajar julli benn rakka suba bi mu nekk ci biir waxtu bi balaa jant bi di jóg bu boobaa ma daal mottalee ñaareelu rakka bi kon ci biti lay ne maanaam day fekk jant bi jóg wala mu jóg bu boobaa loolu dana baax comme ndax xadiis bi yent bi sallallahu alayhi wasallam man adraka rak'atan qabla subhi man adraka rak'atan qabla tulu'i shamsi faqad adraka subha képp koo xamante ne xadiis bi daa wuural radiyallahu képp koo xamante ne da nga fekke benn rakka fajar benn rakka laataa jant bi di jóg julli la suba ci waxtoom ndax benn rakka nit loolu bu dee tàkkusaan tam noonu la tey su ma doon waroon a julli tisbaar tàkkusaan eh, maanaam tisbaar tàkkusaan comme jigéen ju gis bëri nga masalan war a sangu war a julli nga xamante ne bu fi amee benn rakka bu amee benn rakka bu mat ginnaaw moom sangoo rek bu boobaa day daal di julli takkusaan maanaam nga xam ne day julli benn rakka balaa jant bi dugg yeneen ñetti rakka yi day génn mais mi ngi ci biir julli takkusaan bi moom ndax man adraka rak'atan qabla ghurubi shamsi faqad adraka al-'asr mooy liy jeexal beneen xadis bi ku julli benn rakka. waaw non takkusaan lay julli. tisbaar bi li tax bu ko julli moom mooy su ko mënoon il fallait que mu mën a am juróomi rakka su julli ñeenti rakkaay tisbaar ak bi. tisbaar waaw mais mais waaw mais parce que euh, daruri tisbaar bi mi yemul ci bu jant bi sooy réellement. dawuri tisbaar bi mi ngi yem ci bu jant bi balaa jant bi di sox fekk nga ma a julli lu bon bon benn rakka takkusaan jant bi doo ko sox. kon kii parce que takkusaan bi moom mooy waxtu bi ñu ne mooy mujj bi. voilà parce que waxtu la bu génn mais maanaam bu génn ci waxtoom dawuri bu ñu ko waxee mooy pour ñu am ngànt la dawuri du du pour ñëpp ah. daruri du bu ñu naan daruri du comme par exemple ma toog naan waxtu bi bu tawee ba kii na mais daruri baa ngi ci déedéet daruri mooy pour ñi nga xamante amuñu leneen lu dul daw lu dul waxtu woowu loolu mooy daruri te moom mooy comme par exemple yéefir buy euh, ki nga xam ne dafa nelaw fàtt ne yeewu wala ci fàtte woon ne julli jot na ki fàttee julli wala fàtte ne jullee gutoon wala ki nga xamante ne ñooñu la quoi wala ki nga xamante ne dafa gisoon mbërëb di doog a set ñoo ñoo wala ki xamoon di doog a yeewu wala ki doxoon di doog a wér wala xale bi doog a ñoo nekk ci kaaw daw bi c'est sinon bu julliwul ba da dañuy am bàkkaar waxtu wi ci waxtoon mais dinañ am bàkkaaru yéexee waxtu bi ba dugg ci rab ba ba ba génn muxtaar bi léegi ñu dellu ma jullee ñaari am benn euh, jant bi doo ko sox bu boobaa am naa sama julli bi noonu laa koy defee mais su fekkente ne mun ma am suba maanaam mu ne par exemple ñaari rakkaay laa a laa fa mën julli balaa jant bee sox bu boobaa boo suba laay julli. su ma jullee suba ba pare bàyyi ba jant bi jóg tuuti à peu près 15 minutes ci laaj doo ko mën a julli sama ñaar naa koy xamee ba balaa euh, kii euh, ba balaa zawal shams maanaam ay à peu près 5 minutes avant tisbaar wallahu ta'ala. waaw. est-ce que xadatul jumaa ndax mën na koo fay. xadatul euh, jumaa duñ ko fay xadatul jumaa duñ duñ duñ ko fay. sauf que euh, ki nga xamante ne moom moo ko manqué euh, sopp nañ ci moom mu euh, def cinq cent salaatul faatiha maanaam ngir jéggalu le fait que mu raté ko ak tamit ñaan borom subhaanahu wa ta'ala te loolu ngëneel bu rëy bu kii mu ne daa bëgg preuve comme que Seydina Cheikh Diallo sëñ bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw ndax arbre généalogique bi mi ngi ci mu ngi ci téere ay xam yi waaw mi ngi ci tawaar naa ni mi ngi ci jaaroo mi ngi ci mi ngi mi ngi fépp maanaam loolu loolu am ba pare moom ci boppam nee na euh, daal sukkandikoowuma ci woon loolu argument boobu sukkandikoowuma ci woon maanaam ne euh, man ne ne man sëtu sëtu yeneen bi laa sallallahu alayhi wasallam nee na parce que Euh, xam na ni euh, quand même nusaab yi wala nasaabuuna yi ñoom dañuy faral di am euh, léeg-léeg maanaam léeg-léeg mën nañu wax ne diw diw way bàyyam diw diw way bàyyam diw diw way bàyyam fekk am na lu tëb wala am na lu ñu juum wala yu mel noonu mais mais ba keroog man ma gis yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma anta waladi anta waladi anta waladi haqqan wa nasabuka ila alxasan saxiix yow sama doom nga yow sama doom nga yow sama doom nga ci lu sa askan bi yéeg ba ci euh, Seydina Xasan lu wér wér radiyallahu anhu waaw am na question bu ñëwaat Euh, waaw en fait li indi ba ma naan mais aqara ah, al-Faatiha ah, ah, ndax jàng na Faatiha maanaam loolu xam nañ ni Faatiha moom lu ko mën na ko euh, nga xam ne moom la yeneen ci boppam jàngale saa soxna bu ñu julli nañ julli fajar loolu. moom mooy day day jàngale saar ci biir mooy ñaar rakkaay day jàng saar surtout xul yaa ayyuhal kaafiruun xul wallaahu ahad tamit am na tamit yeneen mel lu demee nekk alam tara kayfa alam nashrah ak alam tara kayfa wallaahu ta'ala a'lam. quatre minutes moo des peut-être lépp. waaw benn dernière question rek mu ne ndax interbancaire mën na ko utiliser pour fay ay impôts wala ay amendes. loolu loolu mooy dugg ko sax maanaam intérêt bi foofu nga waroon a am wala bi monsieur bi wala bi foofu la ne. intérêt bi ci moom nga warul a am waxuma laa da nga am luñ ciy dëkk luñ def ci boppam def leneen. waaw nga wut leneen lu dul livret A. <laughs> livret A dañ la forcer nga am ko. mais non déedéet nga bañ ko. loolu xam naa ne voilà donc euh, euh, donc euh, donc voilà léegi boo demee nag ba am ko nag léegi. te waroo ko woon a am nga koy lëj uh-huh. léegi da ngay jël intérêt boobu. nga jël ko nga débarrassé ci maanaam nga jox ko koo xamante ne xëy dana ko soxla mais doo ci yéene sarax doo ci yéene débarrassé ci alal du que boo ci yéenee baax ba pare day nekk bàkkaar mu bëgg ko sa kaw mais su ne damay débarrassé ci alal du bon bi waaw loolu moom moo tax waaw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam waaw mi ngi nii non bii waaw non du bii man man seen xel kii wut de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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس bismillahir rahmanir rahim sadaqallahu mawlana al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul mustafa al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razzaqna wa mawlana min ash-shahidin allahumma arhamna bil-qur'an al-karim wanfa'na bil-ayati wa dhikr al-hakim waj'alhu lana hujjatan yawma ad-din allahumma fa'alna bima sarafta fihi min al-ayat wa dhakkirna bima darafta fihi min al-masulat wa kaffir bi tilawatihi 'anna sayyi'at innaka sami'un qaribun mujib والمقامات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة ونقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إلغاء بغير ملهم أو إظهار بغير بيان فاكتبه بالماء على التمام والكمال والمذهب من كل الحال وارزقنا فضل من قرأه ماديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وابلنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل من أيام أو من غفلة والكسلان وأبلغنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيج والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآثارنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصلب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بروح سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا والسلام ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وشيخنا وسيدنا ربنا ربنا وكما الخاتم محمد المعلوم أبا عباس أحمد بن محمد التجاري رضي الله تعالى عنه وجميع خلفائه وجميع مقدميه وأهل طريقته ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات آمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlana muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mais am na fu ma la xàmmee mais non amul feneen yow fan nga dëkk. si Dakar. allahu akbar allahu akbar. allahu akbar allahu akbar. ashhadu an laa ilaaha illallaah. ashhadu an laa ilaaha illallaah. الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح